moom la daan fekk jafe-jafe xam ko ci nit jafe nag am ko ci wàllu lislaam ndax li muy liggéey ci lislaam tolloon na toll koo xam ne boo demee ba Amérique ba Italie boo laajte xam na xam ne ci sëy Sàmbay euh, loolu nekk na loo xam ni gëstu ko war ba tey di Kaolack mi nga xam ni euh, ci li ma demee ni waa kër ci seen teewaay tey ci suñu studio bi ci ko demee ni ñu ñoo xam ne ñu ngi fii ci marché Kaolack dañu jàppale ci waxtaan yoo xam ne Serigne Sam da ko daan waxtaan ci wàllu diine mu yaatu ci réew mi ci àdduna bi yëpp ñu koy teg àjjuma mu digg ñu ñaan ñi ñu wàccee ko ngir rek mu yaatu ci réew mi di ko def cinq heures ba ay ñi nga xam ni tubaarkàlla ku ñu ràññee la ci wàllu diine ràññee wetu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ràññee ko ci wetu Serigne Samba yi daan nañ sax ba ni diggante maître la ak elaw diggante Serigne ak taalibe boo xam ni te taxawoon na ci moom lool jige ko moo tax tey buñ ko ñaanee mu bàyyi yitteem yépp ñëw fii ci kaw parce que yéen ànd ak ñun am goo xam ne bëgg nañ koo def ci sëriñ bi gannaaw loolu it ëllëg ak jàmm xam naa dana yeewee si ci xamal loo xam ne ñàkkul ñun dinañ ci mën a ànd. am na nag ñoo xam ni fa ne ci réew mi woo nañ ni dañoo bëggoon a bokk ci waxtaan yi def ay témoignage maanaam ay seere ci sëriñ Sam ñàkkul bu ñu ba ca kanam danañ leen ko defal kon nag eh, Ibrahima Diallo moo nekk ci wàllu xarala eh, ci wàllu réalisation bi daay da jug Ibrahima Diallo ak Mariama Ndong

sàmbay wuy dina subhanahu wa taala bi di lu ñu neex ndax ñu ci dara te it ñàkkul moo am moo fi liggéey di it lu ñu naqari ndax ñàkk ko demee ni sëñ Saam dinaa ni euh, di koy wax sax euh, di ci dellu si sax dafay euh, xëy na yëkkati ay xol ci loolu nag ñu ngi toog ak sëñ Saliou Sow ñu ngi toog ak sëñ Dame Samb mi nga xam ni moo fi nekkal eh, tey waa kër sëñ Babacar Samb maam Cheikh it ñu ngi jàkkaarloog moom ñu ngi toog ak sëñ Ameth Palloum moom it bëgg waxtaan ak suñ yi ak ñi nga xam ni woon nañu di waajal it indi seen seere ci sëñ bi kon sëñ Saliou Sow lay jaaree sëñ Samb te it gën bàyyi nga nuyu suñ mbokk yi xamal mbokk yi yëpp ñi nga xam ni yow féete woon nga ci sëriñ bi kan mooy sëriñ Sam Mbaye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 alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun sadaqallahu alazim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di jël melokaan wi nga xam ne suñu sant na ab jullit ko boo xamee ni bi dogal na coobareem ci kawam alquran dafa waxoon ne giñ na moom suñu borom ne danañu natt nun doomu aadama ci lu ko soob mu teg ko ci suñ kaw ci lu ñuy ragalloo wala xiif bu metti wala alal ju wàññeeku wala bakkan bu ñu fonk mu jël ko wala meññet mu neex mu nangu ko waaye lam ci sosale mooy yow Muhammad na nga bëggal way muñ yi nga xam ne yooyu yi ma leen joxoon jël naa ko ñu féete woog man muñ mu ne gaa ñu day ñooy ñi nga xam ne bu leen musiba dalee duñ ca teg lu dul ne ñun day yàlla moonu sàkk moonu moom fa moom tamit la ñuy dellu mu ne képp ku suñ borom teg musiba nga gëm lii ci sa xol wax ko ci sa làmmiñ nee na suñ boroom dana julli ca gaañoo ñi suñ borom nag julli ci ab jaamam mooy mu yërëm ko teral ko barkeelal ko nee na gaa yooyu ñoom la sama yërmande ñeel te ñoo ñee ñooy way gindiku ya ñoo jaar ci njub kon ñun ñëpp ñu ngi bokk wax kàddu ko gi suñ borom tagg muy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lii mel na ne lu bees naam lu bees la ci ñun ñi mu tombeel waaye du lu bees ñi daje woon ak génn jamono gaa baax ni ndax ku nekk xam ne ne tedd ba fa tedd yem mu ngi teere ci muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te dundam gi li mu barkeel barkeel terewul suñu borom daf ko jël geneen dund lu mu rëy rëy lu mu màgg màgg lu mu barkeel barkeel benn mocce la ci barke dunduk sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu defee li ñuy wax xajjatul wadaa muy aj bu mujj bi ñenn ñi di ko wax xajjatul islam keroog ba mu taxawee ci arafa la aayab alquran bi wàcc al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al islaama diinan bis ni ko tey complétel naa leen seen diini yéen jullit matal naa ci seen kaw samay xéewal gërëmal naa leen lislaam mu nekk comme diine ji sax ba faw bi aay ji wàccee saxaaba yi seen bopp ci lañu ñu xam ne Muhammad alayhi salaatu wasalaam moom nit ñoom mat na dig bi ko suñu borom war a jëlit jege na bi aay ji wàccee Seydina Omar dafa dal di jooy jooy yu metti yu yàgg bi ñu dellu see madinatu munawara ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dal di tawat tawati ndee bi saxaaba yi yëgee tawatam ñoom ñëpp dañoo dajaloo ci jàkka ji jooy jooy yu metti ngir tiit bu fi yonent bi bàyyi lan moo nar dal ci seen kaw waaye bi mu ko defee daf na tël ak seen kaw ne leen balagani annakum taxaafuuna min mawti nabiyikum fa alxulida nabiyun qabli fi man baasa allahu fa fa uxlada fiikum yéen day dégg naa ñu ne da ngeen a tiit da ngeen a jàq ci bu ma fi bàyyi ko woon tey nu muy demee waaw yéen du ngeen ma wax ndax yonent yi ma jiitu woon am na benn yonent bu fi yàlla saxal ba man ma war fee sax ni fi yonent boobee saxe ala inni laahiqun bi rabbi wa antum laahiquuna bi dama ne maa ngi jëm ci yàlla wuy sama borom te yéen ma fekk fa uusikum bil muhajirina xayran wa uusi al muhajirina fi ma baynahum fa inna allaha taala yaqul wal asri inna al insana la fi xusri illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil xaq wa tawasaw bi sabr ne leen maa ngi leen di dénk yéen muhajiroon yi na ngeen jëflanteeg yéen wàllam saar yi na ngeen jëflanteeg muhajiroon yi jëf ci yiw yéen muhajiroon yi maa ngi leen di dénkante ci seen biir ngeen jëflante jëftante bu yiw daal di leen ne suñ borom wax na ci alxuraan ne na giñ na ci jamono ne doomu aadama yépp ñu ngi ci perte te saar woowu képp koo xam ne ki yàgg ngaa déglu waxtaanu sëriñ Sàmbay nii waa na waxtaan wax ne ba muy tàmbali du saaru alxuraan yi moom la ubbee jataayam moom wax na ne li waral bu fonk saar woowu daan ko ubbee ay jataayam nee na saxaaba yi fuñ masaan a daje ñu doon ak kuréel bala ñuy teqalikoo danañ jàng saar yi firi kenn ku nekk jël ci ak waarante ñu tooyal ci seen xol dellu ci yàlla ñu soog a teqalikoo saar wi imaamu Shafii nee na law ma anzalallahu alal muminina law ma anzalallahu suratan xayra haadihi surati alal muminina la kafatuhum aw kama xaal nee na suñ borom bu wàccee wutoon ci alxuraan lu dul benn saar wi dong dong la wàccee ci julli yi nee na kon dana leen doy lu ñu war a jël seen lislaam ba mën a jëfee lay waral seenu pexe ci àdduna ak ci àllaaxira yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne suñ borom nee na na ci jamono doomu aadama yépp ñu ngi ci perte lu dul gaa ñi nga xam ne gëm nañu jëf-jëf yu yiw dénkante dëgg dénkante muñ kon nga gis ne dénkante dëgg ak dénkante muñ mooy dundub jullit bi xam tey waare fas yéene li muy waar jëriñ ay jullitam te jëriñ ko ëllëg bu daje ak boromam sallallahu alayhi wa sallam teg na ala wa inni faritun lakum wa innakum laaxiquuna bi ala fa inna maw'idakum al-hawd ala fa man ahabba an yaridu falyabsis yadahu wa lisaanu fi ma la yantaxi mu ne leen dama ne man de maa ngi leen di jiitu ci sama borom te da ngeen ma fekk ci sama borom dama ne rendez-vous bi ma leen di jox yéen jullit yi ngeen war faa daje ak man mooy ci déggu kawsara ci képp ku yàlla dogal ci ak texe ne leen maa ngi leen di xamal ne képp ku bëgg a daje ak man déggu kawsara nga naan fa na nga fekk saw làmmiñ ba bul jëw ab jullit bul ko lor ci saw làmmiñ nanga nga fekk sab loxo ba bul bul ci gaañ ab jullit bu ko ci jam bu ko ci lor ci aw yaram ci lépp loo xam ne jaaduwul yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal ci nelaw génn jamono bisub altine di fukki fan ak ñett ci weeru gàmmu muy at moomu nga xam ne ci la gane woon jamono ci atum euh, fukkeel ma ak benn ci ati gàddaay gi dëppoo le 8 juin atum 632 bi muy génn jamono ay atam mi ngi toll ci fanweeri at juróom benn fukki at bopp ak ñett yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu génnee jamono Seydina Omar dafa bocc jaaseem nga xam ne daanaka moom dafa dof man nga ne dafa dof bocc jaaseem njàq lu rëy dugg saxaaba yi mu naan man i'taqada anna muhammadan qad maata qataltuhu bi sayfi hada képp waxuma leen ko wax ci saw lamiñ waaye képp ku ma yëg ne da ngaa fas ne muhammad dafa faatu rek danaa la rey ak sama jaas bi muhammad faatuwul dafa dem déyaale jeeg suñ borom borom wooye woon yàlla Muusaa ca 40 jours muy déyaale moom ca tuuri Sinaay noonu la muhammad dem déyaale ak boromam képp ku wax ne muhammad faatu na danaa la rey Seydina Ousmane moom dafa lu mënatu la ŋaang benn kaddu naa Aliyu dafa barde si mu toog mënatu fee jëm nga xam ne mennum Sayyidna Abu Bakar rek la yàlla delloo ci sagoom mu daal di ñëw taxaw nekk benn xatiib ci kanamu saxaaba yi daal di wax wax ji siiw joojee man kaana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad maata wa man kaana ya'budu laa fa inna llaha hayyun la yamutu képp koo xam ne kii Muhammad nga doon jaamu maa ngi leen di xam ne Muhammad faatu na képp koo xam ne kii yàlla nga doon jaamu nag suñu borom moom aji la ju dootul faatu bi sayyidina Abu Bakar waxee lii daal di jàng aaya alquran ji wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra allaha shay'an daal di leen Muhammad suñu borom moo wax ci alquran ne Muhammad du lenn lu dul ndaw lu ma yebaloon mu bokk ci yonent yi wi yoon ndax bu faatu woon wala ñu rey ko tey da ngeen di murtad génn ci l'islam képp ku murtad génn ci l'islam ngir faatu Muhammad na la leer nañu ne mënoo lor suñu borom dara kon nag ndegam yonent bi sallallahu alayhi wa moom la ak génn jamonoom deme woon nii gaa ñu baax ñi kenn ku nekk jaar fi ku demee ni Serigne Sam moom bu yàlla dogalee ci ngërëm jël ak ruuxam yóbbu ko ci péyam bu sell ba dana diis ci xolub képp koo xam ni ki yokkute islam ñeel na sa xol képp koo xam ni ki waxuma la sax l'islam waaye képp koo ni imanité yitteel na la muy ak nité doomu adama nité ngir doom adama jaar ci yoon kenn du lorante kenn du gaañante nit ñi bëggante jëriñu su fekkee ne yaa ko bëgg di ko teewlu dana def ci yow mbir kon nag li ñuy mën rek ndegam loolu ci ab nuyoo la ci tàmbali ñu delloo Amadou Lamine kaddu gi ñu bàyyi Ibrahima Diallo mu déggal ñu kaddu sëñ Samba mu nekk fa yéene nag dañ koy bàyyi ci kanamu suñu borom tabaraka wa taala di fa nekk ba saa taxaw leeram xolu borom loolu moo tax yéene ëpp doole jëf loolu lépp li koy indi mooy boo xam ne borom xeex seytaane xeex lépp lu koy jikko yoo xam ne ñii day tax leeru yàlla di ca dugg ba jikko yooyu bëri ndax jullit ñi seen communauté bi dafay lu yàlla fonk jullit ak gëm nee na xormatul mumini a'zamu min xormatil kaabati yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xat yi la ko woon fekk ci kaw kaaba bi nee tabax bii tabax nañ leen ngir jëmm yàlla rek nga nekkal ci yàlla bu ko saabu taxaw wala bu dem koy soob bu jël leen waaye màbb la ñu dem la tabaxaat ma dem la màbb juróom la xaat ne màgg li muy juróom ñaari li mu gën a lor benn jullit benn yoon nga xam ne kon loolu jullit bu foor la jullit ñu nag bu dañoo jamono yi nga xam ne dañoo am kilifa lu di luñ tuddee amirul mu'minin kenn nit koo xam ne mbir jullit yépp ci moom lañ ko wàccil ñoo ne dañoo xamoon mas'uliye bu mag bi ci nekk moo taxoon Seydina Omar ne mbaam mu fekk ci benn yoon yoon wi jullit ñu ragal naa ëllëg ñu laaj na ko wóor ko ne kon dafa war a taxaw ci lépp lu lor jullit ñi mu dindi ko noonu la Abdul Aziz tam jëfe yoon wax soo xamee ne jullit ñi amuñu kenn ku leen boole kon jamaatul muslimina bi ci ñoom ci seen kaw la masuuliya boobu di tege nga xam ne kon ñoom yar doomu jullit ñi ak teg leen ci yoon ak dindi leen ak taxaw dindi ak ñàkk ak coono ak xiif ak réer ak ñu ne yàlla sax te ñu ne génn ci kaw benn imam boo xam ne ci kawam lañ ko teg waaye ñu ngi ko teg ngay dem muslimina kon boo jamaatu muslimina bi kenn kenn ku ci nekk war nga yëpp yëpp di wér ndax ulee boobu sa kaw laaj ndax si yéen jëf sa kam kàttan bu ko defee bu ëllëgee bu ñu taxawal ne li ñu doon di jullit ñi yar leen yaru islaam yee leen daf ma saam suñu benn moom dan waxtaane xalaat ci mbiru lislaam moom mu ittee woon lool luy dajale jullit ñi doolu ñun man dama ko woon loolu da yaakaar naa am na solo waaye dama defee lu defar nit ñi moo gën a njëkk di nga dajale yoo xam ne nag euh, sëñ Saliou soow yoo de ko jige woon sëriñ bi nga dégg nañ ko léegi ci kanam tuuti dinañu jël séeréer euh, ñi nga xam ne ñoo fi teew di sëñ Dame sàmb ak euh, sëñ Ahmed Falloum di sant sëñ Bassirou Diouf ak Daaru Gueye ñi nga xam ne dañ daan nañu jàppale bu baax ci liggéey bi waaw ah, sëñ Saliou nag sëriñ bi ndax man nga ñoo fàttaliwaat tuuti ci ay jikkoom ak ni nga xam ne daal noonu la daan waxtaane ndax moom daanaka di ko yitteloon mooy diine ji yaatu ci àddina bi mhm. waaw Sëriñ mën nañu tàmbalee ci nit ndax nit ki nga dégg waxam mu jariñ la ci sa xol am na solo lool waaye bi nga déggee wax ji nga jàkkaarloog jëmm ji la muy def ci yow ci lay soog a mat li la sa bët wan ak li la sa nopp may ñoom ñaar suñu dajee li muy def ci sab xol dina niiw mu dañ foog naa ne am na kenn ci saxaaba yi ku ñu wax Anas ibnu Malik waxoon na ne maa nafarnaa turaaba ala aydina min dafnihi sallallahu alayhi wa sallam xatta wajanna naqsa fi qulubina nee na yonent bi bu mu nelawee ba ñu rob ko ñun saxaaba yi kenn ku ci nekk bis boo xëyee yëg nga luy wàññeeku ci sa xol te luy wàññeeku ci sa xol lu jaamu yàlla bu ñu leen santoon ñu ba ko du mooy yàlla bu ñu leen tere ñu jëfe ko waaye xool gi ñu daan xool jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo daan duy leer yàlla ci seen xol gis nga suñ suñ borom defoon na jëmm muy jëmm joo xam ne jii képp ku suñ borom def ci yow nga xam dara ci xaqiqa wala suñ borom def ci yow nga am genn yëg nga am genn yëg benn xasaasiya bu dox sa diggante sa borom waxtu woo ko xoolee dana am lu rëy lu génn ci yow da nga fàtte àdduna da nga fàtte say say say say empêchement da fàtte say naqar man waxtu woo xam ne ni bii mosoon na maa toog ak moom bu ma teqali ko ak moom damay mel ni kuy naaw ci kaw jaww ji danaa am mbégte waxtu wu ma jógee jëm ci moom dafay mel ni ndam bi àdduna yëpp dañ ko dañ koo dajale ci sama sama kanam mos nañoo daje ci benn barab boobu sax fekk na suñu jaxasoo soreegul ma ñëw ba ci wetam ma teg ko loxo mu sëgg ba jengal noppam jëm ci man ma ne ko mi ngi mel ne maag yow dañoo bokk benn nit di bokk ndab di bokk di fanaan nga xam ne duñ teqalikoo te maag yow yàlla dogal na duggante ñëw ñëwaguma sa kër gisaguma la ma ne ko xataa sama téere tasawuf yi nga xam ne téere bu ma ci wut yow laa dégg nga tudd ko sa photo laa nga moom lay moom lay xàjjalee paas yi ma yem paas bu may liir damay teg sa sa ci côté bii nga xam ne heure bu ma dee yër ba ko wala ma bëgg a décourage su ma xoolee sa photo rek am encouragement bu ma tàbbiwaat loolu daal di koy yéem loolu jotaay boobu keroog dañu teqali ko oto bi ma duggoon damaa wëlbateeku di maye baax ci biir oto bi ndax bicti moo xam ne am naa ko ngir tàqali gu ma tàqali ko ak jooju may may soog a teqal loolu képp koo xam ne ki yaa ngi jàng tasawuf di xam li ñuy wax sayxul murabbi yi saa soo ñëwee ci moom li muy def ci ci ci yow loolu du la jaaxal waaye li ci gën a doy waar jëmma ngi noonu joo xam ne ji mosumaa gis nit ku yéeme noonu suñ saam li nga xam ne nit mën ngay jàkkaarloo nit nit mënoo yàggal moom mukk ci mu du am benn nit yi seen ñaari bët yi du jàkkaarloo mu xool la nga xool ko man suñ saa musuma am ña ko jàkk nii suñ ñaari bët yi dajaloo donte da ngaa duur sa ñaari bët yi woom yi ngeen jàkkaarloo nii waxtu woo yëgee ne mi ngi lay xool yot cati bët la lay xoole mu ngi ci kanam wala ci gannaaw loolu ñuy jàng histoire yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp gis nañu yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu sa xool nit rek boo dee xool rek cati bët ci la la ci la la daan xool te gis nga mboolem li gën a doy waar mooy loolu ci Amadou Bamba wax ci Masaalikul Jinaan bi bokk na ci li gën a màgg suñu boroom gën koo sopp mooy jaam bi suñu borom teg ko lu diis lu metti mu di ko muñ digganteem ak boromam nëbb ko bindee fi bu bindee fi xamuñ ko gis nga yàgg na ci biir yaramam waaye fu mu toll ñu koy nëbb bindee fi ba aadama du xam ne fi ñu toll nii metti mi ngi tab ci moom gis yi yàggul dara euh, muy gaaw bi mujj gaaw bi njëkk ci weeru korité wi keroog maa ngi moom ñoo bokk yendu ci ginnaaw lu nga dëkk bu ñu waxee ba ndëkk booba fekk na tànk yi xam nga njëkkoon na see metti ba ñun ñu seeti woon sa keroog mag ñoom suñu dam samb ñi man Dakar laa jóge ñu tase Louga ba ginnaaw gi ñoom maam Cheikh ñii foog ne tànk yi tane na fan yee nag bi yàlla dogee ñu daj ñu dajee fële kële man bi ma séenee tànk yi mu neew yi ba jub ko ba tere bi nga xam ne dafa féete suuf sax mel na lu dee weex tàll bi ma taawoo tànk yi mu ne ko ah, sëñ bi mu ne waaye ngeen ñaan rek ngeen ñaan rek ma ne ko ñun de ñu ngi ñaan waaye bëgg na yow ci sa diggante sa borom nga dimbaluñ ci sa bopp na ñu dimbali ci sa bopp ñaan lañu ci sa bopp nga rek ngir yàlla yàggal ci sa jëmm ji mun a waaw loolu day baax na waaye ngeen ñaan ma ne ko waaye loolu ma wax dama bëgg nga dimbali ñu ci ma ne ko ndax suñ borom am na lu mu denc si barab bindeef ya mu may ñu mën a dem ba àgg fa ñëw na ñu fa àgg ña am matu mën a dil siwaat ci jaam ñi ba di leen ko jëriñ tamit ñëw na ma ne ko te li yaram di soxlaa koddaay am na xol yoo xam ne noonu lañu soxlaa keppaar ci sa jëmm ji am na xol yoo xam ne sa jëmm ji moo leen di keppaaral ci kaw suuf moom la ñuy wéttalikoo fi ñuy dàmbali di wéy ci suñu biir waxtaan noonu mbooloo mi koy jël ci mu dem ca tànt ba daal di tàmbalee jàng waaye li gën a doy waar foofu gis nga métit woowu soo nee jàkk jëmm ji da ngay gis ne jëmm ji lépp fees na ak i métit waaye da ci saasi dafa daal di yégee waat sax tànk yi ci kaw lal bi daal di muur dara ji nga xam ne li muy jànkoonteel bëggul menn mbindeef xam ko muy digganteem ak moromam ba boo seetloo jamono yi nga xam ne yii ci lañ ma xabaar muy fanam yu mujj yi dëkk boo xam ne fa la demoon nga xam ne gis nga ne moom mujj na toogaay ñoom suñu daan sàmm ñu keroog day nañ ci seede bi ñu demee Louga keroog photo yi mu toogee nga xam ne 30 minutes yi man mënu koo toog ndax si ji yi ni a tàlliwaat mu jaar jaar ci beneen buntu xam nga ne kooku bi ñu demee ba tawat ji gën a metti mu toog suba ba ngoon jot mbooloo mi di dëlëf dëlëf yi di ko ziar te mënut a wax mukk ne nangam mi may metti wala jéggal leen wala ma dem noppalu loolu moo lay xamal li ñuy wax Euh, ak sabru ma allahi maanaam muñ goo xam ne da nga koo ànda àndaale sa diggante euh, ak sa borom waaw kon euh, jëmm la joo xam ne ji ay melokaanam loo ci gis dana la yéem li ngay dégg ci wax ji boo ne jàkk jëmm ji moo la moo la moo lay gën a tee yéem gis nga daraja ji ko yàlla doon may ak dem ba def ko mu nekk ab xalifa nga xam ni nangami junni nit mu ngi ci roon keppaaram bala ngay waaru nga doon nit koo xam ne kii xamoo dara ci diine nekk gone gu ndaw balay may ngay def muraajatul kalaam sa digganteeg moom may na la nga wax mu wax ba daaneel sax li nga wax sa dégg dëpp wut ak nam dégg nga tëral sa xalaat dafay reconnaître li nga wax ba noppi dem demaat demaat ak yow ci xam-xam loolu képp kuy toog ak moom jotaay ñi nga xam ne xamuñu dara dara ba ci numéro xamuñu sax dañ koy fekk ci ay conférence di ko laaj bu waxee ñu daal di muraaja mel na koo xam ni que day wax ak sa morom mais da ngay gis une serawu sadri dënn bu yaatu bi nga xam ne moom la ko yàlla may ndax képp koo xam ne yàlla daf laa jox la mission nga war ko accomplir ci jaam ñi dana la may une serawu sadri muy dënn bu yaatu ndegam am nañu war a sànniwaat ay kàddu man naa la joxagul. kon ñu dellu euh, di sant sëñ Saliou Sow euh, Ibrahima xanaa dellu déglu sëñ Samb la ñu ñëw ci seere yi. nit ñi dafa ñu dajalee waaye bu fekkente ne xam nga waaye ñett fu mu toll. mu nga jéem a sax mu ngay jéem a defar xol yi di yeete di yare di woote jëme ci dëkk mi nga xam ne yàqkat yi benn lañ ndax liñ naan al kufru millatun waxida dañoo takk soo ñoo yëgoo ci seeni jëf yëpp te jullit yi ñoom amuñu googu dégloo ci seen diggante amuñu googu yëgoo fexewuñu it ba am yooyu moyen xam ne kon lii yàq day daal di bëgg ëpp doole lii defar jullit ñi li leen jëkk a moo di créer milieu boo xam ne milieu bu sell la boo xam ne ku fa dugg mu wàll ñu dund ci yow lu bari milieu boo xam ne boo ko nekkee lu yàgg doo ko ñëmee def lu bon nga xam ne kenn koo ci gis rek danga doon sa yëppalu xol te dana la xiir ci lu baax te jëfam ak ñorom dana la xem ne loo dugg ci lislaam jëm ci lislaam sonn kon nag euh, kooku mbokk yi mooy Serigne Sam waxtaan yi nga xam ne rek euh, dañ koy amal jamono bu nekk te moom it fu nekk bandi di fa jóge am na band yoo xam ne yii Gabon yi Abidjan yi Italie fu nekk ci réew mi euh, ñu koy dégtal suñu mbokk yi fii ci rajo bi te it di rafetlu ni nga xam ne noonu la ko nit ñi di déggee fii ci studio bi ñu ngi fi nekk ak sëñ Dame Samb ñu ngi fi nekk ak sëñ Amath Falloum sëñ Amat gannaaw bañ la nuyoo bëgg laa jox kàddu gi nga nekk suñ mbokk yi ah yow xanaa seere soo xam ne daal mën nga koo def ci sëñ Samba yi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما gannaaw bu nuyoo bokki jullit yépp di sant yàlla ci dogal yi nga xam ne yi jëf na ko gannaaw bi nga xamee ni bii sëriñ bi ma jiitu di sama xarit di sama kóllëre di sëriñ Saliou Sow leeral na ko ci ay alxuraan yooyu mu jàng di misaal mbir moo xam ne nii su dalee ci jullit noonu la jullit war a taxawee waaw mu wëlbatikuwaat indiwaat beneen leeral ci génn àdduna yonent bi alayhi salaatu wa salaam na ca saxaaba ya taxee woon ak la ca sayida abi bakrin jàngale kon kitaab jàngal nañu sunna jàngal nañu lépp mbir moo xam ne nii dal na ci kaw jullit yi na ca war a def waaw jullit mbiram mooy muñ te muñit ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee ak sabru inda sadmatil ula mbir ma nga ci ba muñ ma nga ci ba mbir ya tàmbalee waaye waxtaan wi sax sëriñ sàmb sëriñ saar yu moo ko moom ñun dañ ko gunge si rek ndax sëriñ sàmb xamuñu ci moom dara waaw koo xamul dara nag mënoo wax ci moom dara bëgg rek moo ci am jullit ñëpp bëgg nañ ko te la ko jullit ñëpp bëgge mooy gannaaw bu nekkee alim boo xam ne ni ko sëriñ bi waxee ci Masaalikul Jinaan jëfe na xam-xamam nekk aarif boo xam ne itam képp koo xam ne ci xam nga dara ci wàllu googu doo ko werante mu nekk jëmm joo xam ne ji jëmm ju sell la jëmm ju baax la xol yépp daw dëgg mën ko loola la ko waral mooy olof yi dañoo wax ni ne rëbb mbéj jëkk bàccum ñàkk nga xëy ñoo ko foo mën a toog ñe danañ la fa fekk yàllay kese la woon joo xam ne daal raxul dara ku bëggoon mboolem nit ci yàlla yi la maanaam ouverture am jéggi na day jéggi day boo xam ne nekkul koo xam ne tarixa da koo tënkoon moom l'islam moo ko yitteel gannaaw l'islam ba mu jàllee it humanité moo ko yitteel saa yu wax na ko wàllu nite wàllu doomu aadama ji xam boppam loolu ñuy wax complexe ak yooyu yëpp génn ci moom waaw nga xam ne conférencier la woon boo xam ne bi sax xëy na ku daan yëngu ci wàllu Serigne Touba la waaye danga nga seet ne mboolem wàllu l'islam ak lépp loo xam ne interpellé woon na l'islam Serigne Sam amoon na ca taxawaay taxawaay boo xam ne bi taxawaay bu jub la ñun nag ku ko bëgg bëgg dañ ko bëggit ni may waxtaanee ak Serigne Saliou bis bu nekk mooy bëgg koo xam ne dafa tegu ci sunna waaye du nekk bëgg goo xam ne ji comme ni may bëggee doom la wala ni may bëggee xaalis wala ni may arab bi dafa ñëw ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man day bëgg naa la loolu sax yonente bi ne ko waaw almar u de maa man axat ba cam su ne ak tamu sopp ëllëg waaye mu firi ko nag ne man ahyaa ak sunnati yi faxat ahab bani te waman ba ahab bani kaana maa yi fil janna képp koo xam ne ci bëgg na ma mooy ka nga xam ne ci mooy ka topp sama sunna te ku topp sama sunna ku nekk kat kooka ak man la moom ak moom ëllëg ci aljana kon taxawaayu Serigne Sam ci wàllu l'islam googu nga xam ne moom lay liggéeyal l'islam rawatina nag ñun murid yi liggéeyal bi ñu liggéeyal Serigne Touba nga xam ne daanaka bunt boobee mu taxawoon keneen ku dul moom mënu ca woon a taxaw ci wàllu liggéey boobu loola lu yàlla def la waaw waaye mu ñëw nekk koo xam ne ci jëmm la joon joo xam ne ji amoon na fondation bu mag ndax fondation bu mag bi mooy kilifa gi nga xam ne moo nekkoon waajuram muy Cheikh Ahmadou Kabir Cheikh Ahmadul Kabir mën nañoo wax ne bu fekkoon ne wilaya ab xar la loolu njàmbur di wax ab xar nga xam ne ndab lu ñuy sotti ndox la dañuy wax ne ca ñànk yi gën a rëy yi téye ndab la ca ñànk yooyu ca la bokkoon waaye ba mu ñëwee fekk am fondation yi moom dafa yëkkati ay birigam teg nag foofu rek daal di euh, ferenk laay taxaw ca fondation kese ba birig yooyu mu tegoon ba tey néeg ba rajo ba lépp def plafond bi moo waral tey cër bii mu am àgg fa mu àgg am dara ji nga xam ne ji moom la ko suñu borom kon ñun li ñuy def mooy taaf ci barkeem di ñaan génn na àdduna waaye mel na ni génnul ndax njàngaleem mi ngi fi yonent bi sallallahu alayhi ba muy dem daf ne woon bàyyi naa leen ñaari yëf yoo xam ne yéen jullit yi fekk yéen a ngi ci sukkandikoo du ngeen réer mooy alxuraan ak sunna kon jullit yi fekk bàyyi ñu alxuraan njàngaleem alxuraan ak doxinu yonent bi sallallahu alayhi du ñu réer sëriñ Tuubaa rahmatullahi alayhi ma nga xam ne mooy sunu tegtal te mooy sunu sëriñ ba muy dem daf ne woon sama yoon wi ñett yi laa ko bàyyee ñoom laa jur yàgg am buntu ñoom dee ma ah, yar leen tërbiyee leen tërxiyee leen yéegi leen wala sama xasida yii ñett yooyu la ñu dénkoon sëriñ Sam jëfe na fi ci xam-xam akum njàngale loo xam ne li tey bari nañu am jukko yu rafet yoo xam ne sax ko waaye ay bandam rek am njàngaleem ay bertam ay lësoom ca la ñu jaar tey ba am cër boo xam ne bu baax la ñu nekkoon ñeneen ñoo xam ne ci soppeeku nañ tegu ci yoon woo xam ne buñ ko wàccu lit fa gaa yu baax yi àgg nañ fa àgg sëriñ Sam jërëjëf sëriñ Amath euh, Fall Loum defe naa ne li nga seere ci sëriñ Sam am na solo ñu bëgg ñëw ci euh, sëñ Dame Samb moom nag moo fi nekkal euh, waa kër sëñ Mbaye Samb te it di fàttali rek te it di séeri fii ñu dimbal ak jàppaloo bi nga xam ne jàppaloon nañ ko te ñu dimbali ci band yoo xam ne fépp foo xam ni Serigne Sam def na fa waxtaan rek dinañu fexe ci loxol maam Cheikh ñëw ba fii ci rajo bi tekk ci loxol lay Ndiaye mi yore programme yi ñu dégtal ko suñu mbokk yi ñëpp mën ci jëriñu kon it sëñ Dame la bëgg jox kàddu gi seere ci seen Sam asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu mbokk jullit yi yéen mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal di sakku ci yéen ñaan di gërëm waa rajo Kaolack rawatina seen directeur bi Amadou Lamine Samb ndax ñun bu fekkee ne toog nañu indi fi ay kaset ay kasetu Serigne Sam Mbaye radiyallahu taala anhu bu fekkee ne dem nañ ba ñëpp di ko dégg ci àddina bi yàlla ak Amadou Lamine Samb ak waa rajo Kaolack yi ko jàppale ndax bu fekkoon ne kaset yi indi nañ ko dégguñu ko kon yaakaar naa ne émission bi du egsi fii dem nañ ba nga xam ne sax émission bi officialisé nañ ko di ko dégg àjjuma bu nekk kon nag ñoo leen di ñaanal di leen sant di leen gërëm di ñaan suñu borom barke ci mbirum sëriñ Sam Mbaye nekk na koo xam ne waxtaan ci lu am solo la xëy na sax waxtaan wi ah, ni ñu ko bëggee woon dëgg dëgg dëgg mën na koo bañ a egg ndax Serigne Sam dafay géej te liñ ci xam dafay pépp ndox bu tàbbi ci géej kon nag liñ ci mën a wax rek te mu méngoog temps bi nga xam ne moom lu ñuy may mooy ak seete Serigne Sam Mbaye nekk na koo xam ne maam Cheikh Mbaye moo ko jur ñoo ko di wax Cheikh Ahmed Kakati Cheikh Ahmed Kabir Mbaye Ahmed Saxiir nekk na koo xam ne lu tudd la ci arab Kabir nekk na loo xam ne lu wax la ci arab Sëriñ Tuubaa moo ko wax Cheikh Ahmed Kabir Mbaye xalifaam moo nekkoon sëñ Ibrahima Mbaye bi mu fi jógee Sëriñ Sam Mbaye donc nekk xalifa bi mu fi jógee sëñ Abdou Salaam nekk xalifa maam Cheikh Mbaye sëriñ Sam Mbaye nag nekk na koo xam ne lépp lu mu doon jàngale ci àdduna mooy yàlla lislaam Cheikh Ahmadou li nga xam ne moom la doon jàngale nekk na loo xam ne jamono ci ñu toll jamono ju doy waar la jamono joo xam ne géej ku nëx ku sàggan lab ci sëriñ Sam nekk koo lu muy jàngale luy jëriñ nit fii ñu nekk ci àdduna ak lu koy jëriñ fa lu ñu jëm ca àllaaxira nekk na koo xam ne xam-xamam yaatu na yaatu koo xam ne ñu ma ko mën a waxee daal nekk na xam-xam boo xam ne c'est universel àdduna bi yëpp ñoom ñoo koy kon nag Serigne Sam Mbaye demam jii nekk na loo xam ne une perte pour tout le monde islamique ñëpp a ko jooy ndax Serigne Sam xam-xamam dafa rafet lu nit mën a jaamu yàlla boo dégloo kasetu Serigne Sam yi yow ci sa jëmm bopp danga nga xeeb sa jaamu yàlla da nga tiit fàttaliku gis pénc ndax waxam yépp mooy mu ngi fàttaliku àllaxira ci fàttaliku saa ndax wax nañ ni ay nit bu ñu toogee fi ñu toog wax ba jóge fa te waxuñu dara loo xam ne dana leen yóbbu ci yàlla lépp loo xam ne dañ leen fàttaliku ëllëg ñooñu incha allah bu neexee yàlla bu ëllëgee danañ ko layoog suñu borom kon nag sëñ Sambay nekku na ko xam ne waxtaanam waxtaan wuy jëriñ doomu aadama la ndax dafa nekk koo xam ne cheikhu tarbiya la dafa nekk koo xam ne euh, cheikhul moom barabi la ndax day jëriñ doomu aadama waxtaanam euh, jamono ji ñu toll nag sëñ Sambay bàyyi na fi loo xam ne lu am solo la mu nekk xam-xam loo xam ne bind na ko loo xam ne def na ko ci ay kaset loo xam ne def na ko ci ay kaset vidéo kon nag saa Sambay képp koo xam ne bëgg nga jëriñu kon nag Serigne Sam Mbaye képp koo xam ne bëgg nga jëriñu boo xoolee ci ay kasetam nekk na lu am solo mun naa wax ne euh, fan wu gudd euh, gudd na fan gàtt na fan li tax ma ne gàtt na fan buñ bu nekk fii dañuy gunge ba ci kanam ndax euh, fan wu gudd nekkul ne da ngay dund ay at yuy dem rek fan wu gudd mooy nga nekk ci àdduna dund dund gu am njëriñ dund gu am njëriñ mooy nga nekk ci àdduna di def lu baax ba xëy jóge fii nga wan nit ñi gannaaw sa jëf nekk source de référence nit ñi di ci sukkandiku di fàttaliku ëllëg loo xam ne dana leen mën a jëriñ fii ñu nekk ak fa ñu jëm ndax kat ëllëg lu jar a la ndax doomu aadama heure bu yeewoo teg tànkam ci kaw suuf suuf mi ngi wax ak moom te du ko dégg suuf mi ngi lay wax doomu aadama yeewooti nga jël sa tànk teg ko sama kaw di dox ci sama kaw di waaxu ci sama kaw noonu lu suuf di jàjjee bàmmeel mi ngi la koy def di la wax doomu aadama yaa ngi dund dund gu gàtt te fàgguwoo ci dara doomu aadama yaa ngi tabax néeg sama kaw na nga fàttaliku suba na nga fàttaliku bis boo xam ne da nga ñëw ci sama biir tëdd tëraay bu xat tëraay bu lëndëm man mii di bàmmeel di néeg bu lëndëm dara du la wettali lu dul ay sax te duñ lay lekk kon nag doomu aadama war nay fàttaliku lu mel noonu bu loolu weesoo nit ki war nay fàttaliku taxawaayu saa ndax dafay bis boo xam ne mun da ñàkk taxawaay juróom fukki junne at la ñu wàcc jant bi ba mu tim jur yi jur yi di bax ñaq mi di sit ba nit ñi di xuus ci seen njaq bu boobaa ku gis sa waajur daw ku gis sa xarit daw ku gis sa mbokk daw képp koo amee danga ko fay di ko fay di ko fay ba disiwtoo dara ñu yëkkati ay baakaram di la ko jox kon nag ku mel ne sëñ saam di yéen nit ñi ci wàllu woowu di leen defar ci àddina ak ci alaaxira képp ku ko am war nga ko fonk kon nag sëñ saam bay nekk na koo xam ne dundam gi yëpp daf ko jaayante di jëriñ doomu aadama yi ni ma ko mën a waxee c'est un homme multidimensionnel pluridisciplinaire nekk nit koo xam ne képp ku wéy képp ku déglu ay kasetam di xool ay jëfam kanam rek nga jëm ah balaa balaa maa monopoliser euh, temps bi ma bàyyi ñeneen ñi daal ci sànni seen kàddu jërëjëf. kon nag jërëjëf euh, sëñ Dame Samb kon ñu dellu déglu rek sëñ Samba yi. bu ko defee bépp xale bu juddu ci biir milieu boobu du xam lu bon. du xam wax du xam naxe du xam sàcc du xam caay-caay du xam ni tam lekk alali jaam jullit ñi nag loolu seen farax la joo xam ne yàlla xam na ne mën nañ ko bu fekkee nag mën nañ ko te li leen wax liñ ci mën lépp dugguñ ko dañuy dal di am masuliya bu rëy boo xam ne ëllëg bu ñu leen laajee seenu lay du mag gannaaw nit ci moom yàlla jox na ko lu mu xam yàlla may na ko sédd na ko tuuti ci xam jamono bi ni mu demee xam yàqu-yàqu yi te jéem a taxaw ci xale yu ñëwagul ndax man ñi sax bari na si ñoo xam ne rëcc nañu ndax am na yu bari yoo xam ne kenn mënatu leen caa dugal waaye xale yi soog a nga xam ne musique rek a nekk ci seen bopp football rek yoo xam ne yu yàq seen lu dul li tax soreel li ñu bëgg te mu di leen jëriñ ëllëg li ñu bëgg ci ñoom moom la te loolu li ëpp doole foo bëgg ko dajeeg moom kon jullit ñu am nañu sax ndax boo jógee fii di dox bala ngay dox kilomètre da nga di gis mbooloo moo xam ne nii la ñu nekk fàtte yàlla rek te mooy lu ci yées mooy mooy luy fàtte loolu nit ki yàlla te loolu kon dara jiitu ci po boo nekkee ci po waxtu jotee saxal bi ca dem boo nekkee ci musique di ko déglu bu waxtu jotee saxal bi ca dem leneen lépp loo xam ne nit day dox diggante nit ak yàlla ko ko fàtteloo mooy mooy yi gën a bon te yooyu nit ñi defarul ñoo ca nekk te ñi ci defarul ñoo gën a bari kon nit ñi defarul gannaaw ñun bariwuñu féewoo jigu leen dañoo war a def seen bopp benn dañoo di soxante xalaat di bokk lu ñuy fexe di ca ànd kenn ku nekk def ca la nga mën lépp bu ko defee ñu sellal mujtama bi ba dimbali bi nga xam ne moom nga dimbali sa doom bu juddoo te wóor lee ba ngeen di layoo ëllëg yii da ngeen di layoo ndax yaruloo ko yaru islam ndax tuddee woo ko ci mu baax ci yoonu ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne kaay yi nañ ko fay jur yooyu yëpp ndax ne ëllëg dan nga koy layoo moom te bëgg loolu la tey itam bu loolu yëpp ñëwee waxtu woo xamee ne tàggane nga ko mu nekk ci mujtama bu yàqoo yàqoo yàqu bu ëllëgee ba yàqu ba mu yàqu moom nga am say masuuliyaat yoo xam ne day dal ci sa kaw lool te bu ëllëgee itam da nga dana waxtaane ci kanam tuuti yaru lislaam am sa doom yàq ko ëllëg boo fi jógee lu lay jëriñ kon nag jërëjëf Ibrahima Diallo mbokk yi waxtaan wi nag mi nga xam ne noonu la ñu fas yéene wéyal ko tey ci guddi gi euh, di waxtaan woo xam ne dañ koy def ci Serigne Sam Mbaye euh, tey nag seere yoo xam ni dañ ko bëgg a suñ mbokk yi dellu it euh, di sant ñi nga xam ni teew nañ fi ak ñi nga xam ne woote nañ fi di Serigne Cheikh Niang di kilifa diine ca Mbàkke ak sëñ Bouchard Samb di conférencier moom it Euh, te lu taxoon sax teewul ci waxtaan wi dafa demoon euh, Daaru Salaam naka dem euh, ci màggal gu am solo googu nga xam ni moo fay am te ñàkkul it léegi dina woote moom it waxtaan ci Serigne Tambay ak Mame Faty Sarr moom it ñu ngi koy sant bu baax ci woote gi nga xam ne woote na fi ak ñi nga xam ne ñoo woote ci 941 22 65 di indi seen seere ci liggéey bi nga xam ne Serigne Sam Mbaye def na ko Euh, sëñ Bouchra Samb yaakaar naa ni it moom la ñu bëgg a déglu yoo xam ne dañ ko fas yéene def. sëñ Bouchra. bisimilah waaw ñu ngi lay sant bu baax. jërëjëf. waaw. bismillahi rahmaani rahim. Mm-hmm. wa sallallahu wa alihi wa sahbihi wa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. sëñ Lamine. noo diine ak cofeel ak iraadatu mook bokkam yépp ku mbokkal baay ku mbokkal ci gaño ak ñépp di rafetlu bu baax a baax a baax waxtaan woowu nga xam ni yéen a koy def ci moom ñépp a ngi leen di déglu yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne nit ku baax bu génnee àdduna ku tiitul naafiq nga nit ku baax bu génnee àdduna bu génnee jamono képp koo xam ne kii loola jàqloowu la naafiq nga jàq ga nag ak tiitaange ja moo tax sun borom naan wa bashiri saabirina alladina ida asaabathum musibatun qaalu loolu la tubaab yi wax sa remettre à Dieu faaw nag da nga am ak tiitaange door a dellu nag ci yàlla wane ne kat yàllaa fi sës noo ngi lay dénkaat sunu bopp wa ulaayka alayhim salawaatun rabbihim wa rahmatun wa ulaayka humul muhtadoona noonu ko sëñ Saliou sa waxe ak sëñ Ahmed Lo sëriñ Saam nag jëmm la joo xam ne ji euh, jëmm ju multidimensionnel la jëmm ju baaxoon ci jamono la moo nekkoon na combattant boo xam ne bii mboolem ñi nga xam ne bëggoon nañ ko te daa ko déglu iite na leen maanaam samp na leen ci sàppe su jëkk ci seen tànnee fi jamono ngir waxam ju dëggu ci moom waxam ju rafet éloquence am façon def na ci mbir yu rëy rëy ndax yàlla dafa dogal mu peeg làkk yu bari dégg leen dégg gu wér moo tax xaritu sëñ Abdoulaye Mbacke la di associé am à la première heure ci xilaafatoom bi mu jógee te xam ne ku bëgg a dimbali nit ñi da nga jeunesse am shababatun waayatun mujtahidatun aadilatun Serigne Abdoul Ahad bi mu bëggee une jeunesse équilibrée une jeunesse saine une jeunesse éveillée dafa daal di teg sëñ Saam loxo mu jàppale ko ci traduire téere yu bari ci fànn yépp téere jub yi téere diine yi téere pratique yi islamique yi loolu lépp mu def ko ci yoon wi mu jaahit la joo xam ne ci wër na adduna bépp barab bu ne barab bu lëndëm bu ne taxaw na fa taal fa leerug lislaam gi taal fa leerug dëgg sëriñ Saam euh, dugg fi doomu aadama ju ne nag kuy xëyle wala ku jàng walla ku gont nit nag waxtu wu làq juróom-ñaar fukki at lu mu teg bu génnatee àdduna sax xëyul jàngul dafa gont waaye moom ngontam mi moo gën a metti am xëy li naar ba waxoon ci mars yëpp sëriñ Basiiru ba ne walaw kubilal fidaau fadatxu murdu wa qalla fil fidaau lahu shiibu bu fekkoonte ni yàlla nangu woon na jot jullit bu jeexal kon sëñ Saam da gis ndaw lu saxagul sikkim nangoo dem te moom mu toog kon noo dellu ci yàlla di fi euh, di dese lim fi bàyyi ci ay jub ak i isaaraat ak i irsaadaat ak i xitaab ah di ko jaal soppeem yooyu ak taalibeem yooyu di ko jaalit sëñ Saliou Sow moomu ak mbooleem conférencier yi nun moom moo doonoon sunu source moo doon sunu kilifa moom Serigne Sam nun ñëpp ba ko daan déglu def ci moom référence nun ñëpp la amoon ci nun cofeel ngir amoon ci nun yaakaar ngir xamoon ni mën naa am bu ëllëgee bàyyi na fi ñoo xam ne ñii au moins bu ñu mënut lim man itam danañu góorgóorlu bu baax kon noo ngi lay sant yow itam Lamine ndax propagé nga bu baax a baax liggéeyam ci kii bi utal ngeen ko tranche spéciale bu jàll ajjuma ju jot ngeen di jàllale ay waxtaanam mu neex réew mépp neex jullit yëpp presque émission boobu mooy bi nga xam ni moo ma gën a cher ci rajo Kaolack ndax kaset bi ngay jënd di ko déglu sa nekk bokkut ak paragraphe bi jàll ci rajo rajo moo mel noonu wasailul ihlaam yëpp waroon nañuy def loolu dégg nga di jàllalo ay waxam waaye gis nga yow la yàlla jëkk defal tawféexu nga créé ko ci sa rajo di jàllale bis bu yàlla sàkk euh, euh, ay bis bu ne ay waxam te loolu lu rëy la noo ngi la ci sant bu baax di ñaan itam di la ñaan itam loolu yàlla na yàlla na ngeen ko wéyal bu baax ndax ndegam bi muy dund lañ ko soxla woon sàkkaat bi yàlla na jëm ci sell ga day ko xeet wi ak jeunesse bi ak mag ñi ak diine yëpp gën a aajowoo noo ngi koy jaar ci diine yëpp noo ngi yemale foofu ndax leer na ma ni antenne bi am na ñu bari ñu ko soxla wasalaamu aleykum wa rahmatullah waxtaan wi nag itam daf ma bett na ma lool bi ma dikkee sax nee ma woote woon nga fi mm-hmm. waaye dafa fekkoon ma dem daaru salaam mm-hmm. ma dikkee itam àndaale ay coono taxul ma ma mën a ràbbale mm-hmm. waaye xaw ma woon ne ndekete lu am ahamiya nii lu amee nii solo nga nu doon doyee ndekoon insha allahu taala lu nu sonn a agsi waaye mu itam noo ngi fi te nekkal leen fi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon nag euh, sëñ Saliou Diop dégg nañ léegi sëñ Bouchra ci seere si nga xam ni def na ko ci sëñ Sam. Euh, am na loo xam ne nag bëggoon nañ nit nga dugal ñu ci maanaam xam-xamu sëñ Sam euh, mel na ni dafa bëggoon a jubbanti jikko yi mel na ni du xam-xamu alxuraan rek diine rek waaye am na yeneen yoo xam ni. Euh, ci wàllu xam-xam àdduna doon na ci gëstu te it euh, woon na ko ñëpp ndax da ci daan waxtaan waxtaan yaatu. waaw Amadou Lamine loolu lu wér la xam nga lislaam euh, diine ñetti xam-xam moo ko séq xam-xam bu njëkk bi moom la ñuy wax tawxiid tawxiid fànn gi koy étudier maanaam liimaan laa bëgg a wax imaan lislaam lixsaan ñetti xam-xam yooyu ñooy daje diine soog a complété liimaan xam-xam bi koy étudier moom la ñuy tudde tawxid lislaam xam-xam bi koy étudier moom la ñuy tudde fiq lixsaan xam-xam bi koy leeral moom la ñuy wax tasawuf xam nga nit dafa baaxoo ñaare côté bi nga xam ne ni bii moom moo fekk borom xam-xam ya sàggone ko mu taal ci lumière bu leer ñi ca njëkk a jëriñu ñëpp jëriñoo ci moom fànn xam-xam googee moom lañ koy askanale bay wax ne diw mooy borom xam-xam sàngam mais suñ sam nekkul jëmm joo xam ne ji dafa spécialisé ci benn côté am beneen côté bu ko rëcc balaa ñuy ñëw ci ñetti xam-xam yooyu da ngay njëkk a xam-xam bi nga xam ni nit rek la ñor balaa diine di ñëw gaa ñi nga xam ne dañoo jàppoon ne jullit bi war a mokkal alxuraan war a dégg attey lislaam warta xam li xew ci àdduna bi boobu opinion bu wàqu suñu saam moo ko njëkk a wekk ci bopp doomu aadama yi moom moo njëkk a xam ne ne ndekete nit ki mën naa jàng tubaab ba dégg tubaab ni ko tubaab bi làkk dégg yooyu ñuy seetaan cassette vidéo yi ak ñu déglu waxtaanam da nga seetaan cassette yoo xam ne yii France lay nekk ci biir tubaab yi tubaab lañ koy laaj tubaab lay tontu ba waxtaan yi di jeex. xataa àgg na ci jota jotaay boo xam ne man keroog teewu ma ko waaye ku wax ne moo ko teewee moom ma ko nett nee na keroog day def waxtaan bi mu bi ñu àggoo ci question yi def ni langue bu nit mën a laaje dana la ci tontu keroog loolu la wax. jëmm jooju nee ma keroog ba maa tiit bëgg gi ma bëggoon suñu saam keroog dama ne gàcce dana am. bi benn waaye ne ñokket commencé làkk anglais di ci laaj sëñ Sam nee na damaa fëgg samay dal dem dem ba génn baas ba ba sori ndax ni mu bëgg sëñ Sam bëgguma gàcce am te keroog foog naa gàcce dana am waaye nee na bi mu bi waa ji noppee lim laajoon daf ko sëñ Sam da koo wax nit ñi ci wolof tontu nit ñi li waa laaj ci wolof ba noppi commencé tontu làkk anglais nee na la première fois keroog nit ñi soog a xam ne Serigne Sam dégg na anglais loolu bi ma ko waaj a netti leen li ko affirmé ci man mooy conférence boo xam ne bii benn mbooloo mbooloo mu ko doon def loolu keroog euh, ay oustaz lañ samay xarit lañ nekk pikin boo jógee buntu Pikine bay wàcc si ci tali Icotaf bi ci virage bi jumaa jooju ngay ci koñ bi ci bayal boobu fi lañ ko doon def jour 23 décembre keroog ña ko woo keroog laa dégg koo xam ne kii moo def seereel seereel boppam ci fànn anglais goo nga xam ne suñu saam làq na ko li waral feeñul ci réew mi di Sénégal waxuñu anglais français moo waral li gën a bari su amee lu muy leeral ci français bi nga xam ne moom la ñun ñuy jàng li ci lay gën a leeral ay waxam kon moo njëkk a wan doomu aadama yi ndekete nit ñi nga xam ne àdduna rek lañ gëm fànn bañ jàng ndekete jullit daf ko war a jàng ba pexe mu ñuy fexe ci extérieur bala muy agsi nga xam ko fàggu sa bopp moo waral ci xasida googu ma ko woyoon ci biir am na ci benn bayit boo xam ne def naa isaara lu mel noonu maa si maa chita fasalhu min ilmin wa min xikamin diinan wa falsafatan ah ah yaw zul majdi moo xam ne lu la neex ci ay xam-xam rek boo taxawee ci kanamam na ko ko laaj moo xam wàllu diina la moo xam wàllu philosophie la wala mu doon xeetu sagesse bu mën a doon boo ko laajee dana la tontu kon léegi ma ñëw ci ñetti xeeti xam-xam yooyu la moom laa junjoon gis nga waa bi nga xam ne ab suñ baara la rek nga xam ne moom dafa samp daaraam jàng ci téere yu xonq yi mokkal alxuraan jàng ci téere yu xonq rek yem ci nga xam ne mën na laa jàngalal jàngal ba jàngal la téere xalil dégg nga wax la taqdim yeeg taaxir yi atte fiq yépp mu mën la ko wax waaye déggul arab ndax benn lettre arab nit ci moom mën naa jàng mokkal alxuraan jàng téere fiq yi ay muqaddimatul ijaaz asmawi yu laxdar yi ay xalil yi demee noonu waaye du tax mu dégg du mën a lakk arab du mën a bind ab lettre soxlaam du ko man loolu ñi may dégg tey tey tey jàng loolu xam leer na leen ci seen bopp dégg nga côté boobu gaa ñi nga xam ne ñoo géeju ca boo ko laajee ay atte yu aju ci fiq yow mi géeju ci côté boo xoo ne foofu foofu dong mooy sa matière bu fa dee tontu da nga na ko firi am xam ne am nañ ci lenn te ay cachet kon nga xool domaine boobu encore ni nga xam ni na la fa jeexale wàllu tubaab ji moom kooku kenn umpale wu ko wàllu fiq gi ñuy tudd wàllu fiq tamit muy li aju ci téere yu xonq yi gis nga ni nga xam ne noonu la ci noonu la ci géejoo nga xam ne amul dara lu ca def boo ko cee laaj bu lay tontu du mooy nga jóge foofu wàllu tawxid tawxid moom bu ko dee wax côté bi nga xam ne ci la géeju ndax tasawuf bu ñu ko waxee mooy dëgg-dëgg tawxid tawxid dafay baamtuwaat bu ñu nee tasawuf ndax tasawuf mooy lan ci l'islam al ihsaanu an ta'budallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka l'ihsaan fànn gi nga xam ni mooy ñetteelu point bi ci diine anam gi koy toppatoo xam-xam di koy leeral moom la ñuy tuddee tasawuf léegi ñu dem ba ñuy wax ni Serigne Sam Mbaye mooy borom xam-xamu tasawuf waaye dañuy wax ni sëriñ Sam Mbaye mooy borom xam-xamu diine mooy ki nga xam ne dafa matale mboolem xeeti xam-xami lislaam yi gis nga li waral ñuy wax ne ñu di ko askanale ci wàllu xam-xamu tasawuf mooy lan suñ Sam wàllu tasawuf mën nga wax ne dafa fekk barab set bu dara nekkul mu def fa lu ne gàññ lu ñëpp di jëriñoo képp ku nekk fii ci Sénégal moo xam tariixa boo mën a bokk leer na la naññ ne fànn tasawuf suñu gaañu baax ñii suñu sëriñ fi ci nekk dañ cee bindoon bàyyi si waaye koo xam ne kii da koo dégg ba di ci def ay conférence di ci ubbi bopp nit ñi turum wallahi turu aarifoon ak billaay jëlale naa ñu nga xam ne dañuy déglu rek waaye ñun ñi nga xam ne dañuy yër ci téere yi ba bëgg a ba bëgg a dee man sama bopp laay tàmbale mboolem nitu yàlla koo xam ne ki maa ngi mujj wëlbatee ko di ko tudd ci tasawuf turu waajooju ci sëñ Fam laa ko njëkk a dégg keroog ba ma njëkkee dégg turu junay doog journal al misri Abu Yazid al Bustami ci génn ñëm gi laa njëkk a dégg turu gaañooñu muy wax seen i seen seen ak seen jaar seen i jaar mas naa ko ko wax fële Dakar ci euh, daje boobu nga moom la ñuy def ci màggal julli gi Sëriñ Tuubaa julli woon ci biir géej gi fële ñu koy def euh, laayeen keroog euh, bi mu defee waxtaan ba noppi laaj ba ma ko doon laaj keroog aju ci ganuk Cheikh Abdul Wahab Sha'rani googu nga xam ne gan gi dafa ñëw gane ci Cheikh Abdul Wahab Sha'rani bi guddi jotee Cheikh Abdul Wahab xool ci permis yéen gan gi di sëy ak jaamub Cheikh Abdul Wahab te ganuk Cheikh Abdul Wahab ci wàll yi mais ci majaasit yi la bokk majzuub mooy koo xam ne kii maanaam borom bi laa yàlla naam waaye dafa am bu doonoon jëmm ji dox da ngay seetlu jëmm ji dafa am laago maanaam koo xam ne kii dafa doon dox waaye tànk bi dafa laago muy soox ki am gisub baatin su gisee majzuub dana gis ni kii am na leeruk suñu borom wàllu yu la mais am na lu ko manqué maanaam wàllu yu du mën a dékku ñaari leer yi du mën a boole toujours leeruk sharia ak leeruk xaqiqa leeruk xaqiqa rek xaqiqa gi lay mën a duy ba gi day manqué à côté nga xamee ne bii wax naa suñ saam ma ne ko man de am na téere boo xam ne bi ceew laa mosoon a dégg nga tudd téere bi téere bi wër naa ko ay at ba bi ma ko amee gis ca lu ma jommal lool muy ganuk Cheikh Abdou Wahab Sahrawi boobu ñu nangu ne moom ci wàllu yu la bokk waaye waaye li ma jaaxal mooy wàllu yu naka nga dem ba man am am wilaaya ba noppi di sëy ak jigéen joo dencu ma ne ko li ma ci jaaxal mooy bi Cheikh Abdou saaraan Sahrawi xëyee di gunge ganam googu dañoo dem ba jub niil muy dex gi rek Cheikh Abdou Wahab jox loxo gan gi gan gi tàggoog moom la di waaxu ci kaw ndox mi di dem mu ne ko man li ma jaaxal mooy lu waral gan googu dafa am ko waral waaw sëñ Dame Seye sëñ Dame waaw waaw ñu ngi lay sant waaw waaw ñu ngi sant Basirou Diouf ca Touba moom it kon fii ci euh, Kaolack daan ñu dimbali lool ci bande sëñ Sam yi. Uh-huh. nekkoon ci marché central Kaolack woote na fi léegi euh, ak sëñ Abdou Karim Kane te Kasnaaj. Uh-huh. Abdou Khader Diallo nekk fii ci Kaolack ci euh, société générale bu banque. Uh-huh. ak sëñ Sakku Ndaw nekk ca Gossas ñun ñëpp am nañ mbégte lool ci waxtaan wi. mbokk yi nag ñu ngi jokk ak sëñ Dame nekk ca Dakar. président foo nekkee noonu ci Dakar. waaw maa ngi fii ci marché Ngelaw. marché Ngelaw. waaw ñu nekk ci wettaayu màgg. Mhm. ndax euh, mel na ni xalu tabaabir yoo xam ne dañoo réer ci lënd mu wax set. Mhm. comme bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam nelawee. Mhm. saxaaba yi njaaxle boobu ñu amoon. tey ñëwaat na ci donga yi nga xam ne dañoo bëgg dund ci lislaam euh, yaakaar Serigne Touba ak gaa yu baax yi. Euh, ndax sëriñ Sam ci nekkam fi liggéey na ci diine liggéey boo xam ne. allo yaa ngi may dégg. waaw waaw bu baax. waaw léegi liggéey na ci dina liggéey boo xam ne. kenn mënu ko fàtte. ñu ngi rafet lu baax yéen seen taxawaay ci loolu. moo tax keroog bi nga xam ne nii nelaw na. te ñu dégg ko moo tax damaa wax ne ci yàlla. mi mbetteel ci àdduna ak maa waar. ku deeti leeral diine ji ci wii waar. ku weddi laajal masxala gaa yi jëngu te daa werweri bàyyi sama xam gaa yu baax yi fi jaaroon te daa julli kori. moo yofoon moo daa wax lu wóor te du ware kee daa dawloo mboolem jotaayu gaa yi daa ware bàyyi saama daa wax ci yàlla ak Moustapha lu wér ba nu mos ci aslaf ak seen jëwriñ ji lu wér euh, waaye xaw naa gudd waaye ci nekkam bi mm-hmm. euh, am na lu ñu defoon ci moom euh, mbokki taalibe yi bég ci lool jàng nañ ko ci kanamam booba dañoo waxoon ne murit mooy ki jëm ci yàlla moo tax ñu ne murit soo bëggee xam yoonu rijaalullaahi déglu sëriñ Sam te jëfe li wàcc laahi soo bëggee ràññee sari atok àqiqatu noo soo ak bàyyi saam taam iraadatu a nu taxaraan ña sari atoog àqiqatu soobu yoonu ba seey ci ngirum àqiqatu boo mosee sukkar xam lu mu saf doo laam-laame te ku mos xam ne bàyyi saam mi géej la mu war ku bëgg àgg ci yàlla da soobu ngerum tasuf rëytëri jaale soobu baagam yëf saxoo jihaadu naf si wuteeg sa bakkan dëddu adduna mooy tax a doog yoon wa ndem sa pas-pas dëggu na bul ko nag saam du ma jar dara ci adduna kilee ma jaral di raam ne ma tax a dëddu ngir ku la wan yàlla sa borom mooy kala noppal te ku la tax a bëgg adduna képp mooy kala sonal te addunaay géej gu naxtal ndam ku ko sóoboon yàgg-yàgg doo ci am ndam bëgg a waxu baaxam taxul ma jéem a waxi maqaamaam ne mbirum bàyyi saam borom a ko lëmb bisub xiyaamaam bëgg a waxu baaxam it taxul ma bari wax ne lu ma wax wax ba ca lu ma ta wax ñàkk a gis jëmmam ja nag taxul nga umpale jikkoom soo gisul jëmmam it ay waxam tegtal ay jikkoom tey waxam weesul kitaabullaahi wala addisu ak waxi Cheikh Bamba mbër ma ko weesu te doo ko gis ba na wax ak njëriñ jëfam ja sore te ku xam rijaalu laay xam ne seen i mbir nuróo na saam lu dul yàlla suufu ko ku dul rasool ñoru te melo wu dul Seex Bàmba ak maam Seex ñoru te gëm na yàlla bu wóor boole koog sopp rasoolulaahi te doyloo Seex Bàmba ak maam Seex lillaahi bàyyi saam yi jikko la booleeg daliilul alxuraanulaahi ba am maqaama mbokk ci rijaalulaahi ku ko génne ci rijaale ana foo koy teg ne moom àndaar jokk na te jurul ci rijaale di jot ñaanaloon ko yàlla na ko bur yàlla jox fan yonen buñu nga fàttali ko julli Musaa kalaamullaahi te jox ko dëggalu ko Abubakar Sadiq ba amin bi maam Seex Murid Saarix ba te jox ko dëddu Isaa mi du ruuxullaahi ak noppi Seex Mbàkke Sàmbar malilaahi te jox ko ngëneeli mboolem rijaal mos a ñëw jamono fi saahiri nu baatinin te ma sëkk borom jamono jamono ñu wax ak yéen ñu ngi ciy am lu war a mat juróom-ñetti téeméeri kaset ak ñeent fukk ak juróom yoo xam ne benn bokk ci ak moromam juróom-ñetti téeméeri kaset Euh, nga xam ne 73 ba léegi. Mhm. suñu borom baaxee nañu kaset bu mu mas a def rek suñu borom dimbali na ba am nan ko bu fekkee bu mu mas a la. Mhm. li raw nag bari na lool. Mhm. ndax euh, mën nañ ne baxru loolu moo dem muy géej goo xam ne dafa feesoon ak xam-xam ay euh, rawatina rek téere bi ñuy wax njuñ jaaj mën naa leen ci dëgtal tuuti biñ ko laajee te moolaguñ ko woon. waaw ci sëñ Moussa def ko. ndax sëriñ Moussa Ka dafa bokk ci waykat yu mag yi nga xam ne dafa jànge ci école sëñ Bay Jaxate ñoom ak euh, sëñ Samba Diarra Mbaye way lu am solo ci sëriñ bi te jamono yi nga xam ne Baye Sam ñoom ñu ngi jàng téere yu bari boobu moo la guñ ko am wolofal bu ñu daan wax njuuñ daaj nag na ngeen déglu ma delloo ci fent ab daaj la sëriñ Moussa Ka waxoon ba saay sa di baatin jullee gënu maaj damay wëlbati mboolem way yi ni soodaan ba feem yépp di baatin bu jeex di seetaan noonu la way yu tàmbale woon fan yi ñu toll lañ ko mool lu toll ci fukki fan keroog ko jotee def na ma feebaroon naa waaye tane naa ndax way juróom benn fukki at ak nangam ba may jàng ca euh, kokki ca daara ja waaw booba jamono yi laa ko mokkaloon ba sëñ wu moom mu ngeen waa tey yàlla na ko suñu borom yàggal moom it euh, ku amoon mbég la ci moom ndax way yu ñu def yëpp moo ko njëkk ndax waxoon na ne moom yaa taalibal xilmi laa tarxal ilal hindi wala li sinin wala chamin li si chandi in kaana fi bay ni naa chambay xawaa rutaban wa soxda dan watu xan jeune baawakal xindi wax na dëgg ndax ku sàkku xam-xam jërul ngay dem siin ak saam li feeg mi ngi fi boo ko wax la léegi nag lim jóge na fi waaye waxam duutu fay fi ba àddunay moom wala fal yu ñuy wax njonjaat lii la ci waxoon ci jamono yooya ñu dégg leen kàddam jërëjëf waaw sëñ waaw sëñ Dame nekkul ci sëñ de boobu ma nga yërub mool bu bët yee na rawit xol ba moom ma ngay xool su cër yee na rawit roog a dem aras moom xanaa war na bu raax mbaa war ci ay suuf ne lay laa ko tee dem ci pays yi diwaan ca parce ngi ñu sàkkal rijaale lay naan laqad abba miyaaha rijaali xayba kama maasa sharaban azala xayba mu tekki ay ne borom taar bi de na saaru bargaan tabaarak ma jàngal ko saar furqaan te semmal na ñu daan way at ci daymaan te jaaxal na ñu daan way ajam ci soodaan mu ne xayaaram yi fi daan way nga neeli adnaan ka buusiiri wa kaabin ngéwél ba xassaan bu tawreetu ñëwaatoon nga mel ne Muusa bu injiili ñëwaatoon nga farga Isa sa géeju xikamit raw na géeji Luqmaan sa waxtaanu xadiit it sewal na Nuxmaan xasaayit yi nga taalif mëneefu ko mool ajaayit yi nga feeñal mëneefu koo jeel borom kun di la gàgganti bamba yaa xees ci mulkeeg malakoot ngay fanaan a gàmbaal malaaka jabaroon far la war di sabbal te koo tax li sa loru yi toxal ko busra mu tàggoog loru duniyaa kazaaka oxra di wéy di wéy day wéy guddi na waaw ndeysaan loolu mhm. moo ko daan def ci diine mhm. lu mu yàgg a def kon maanaam bu fekkoon ne kenn la koo xam ne maanaam man naa wecc mhm. ay junni junni nit ndax keroog ku teew bañ koy denc bu fekkoon ne maanaam machine la bu ñu mën a weccirtu ko kon ay junni junni daañu ko demal mu liggéeyal diine waaye nag ñu ngi ñaan suñu borom taas na ci barkeem te bàyyeendu na fi ban man am ngërëmam ndax ku am ngërëmam am nga ngërëmal suñu borom bokk na ci liggéey yu rafet yi mu daan def euh, téere yi nga xam ne sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu bind na ko euh, defoon ko ci diine téere yooyu ci ndigal la Cheikh Abdoul Ahad sëñ Sam na ci loo xam ne juróom yam njëkk a def rek sëñ Abdoul Ahad dana ko am nga liggéeyu sëriñ Tuubaa buñ nangu te dolliwaat na ci lu man ñeent fukk ak nangam loolu kon muy jëf ju rëy joo xam ne def na ko ci diine mboolem ku daan dégluy bandam boo ci amee fukk képp mën ngaa te ñetti guddi di waxtaan te lépp ci moom nga ko jële euh, ñu ngi koy sant di ñaan suñu borom yokk leeram njabootam suñu borom aar leen am nañ mbégte lool ci woote bi mhm. ñu bëggoon nag laaj noonu nan nga def ba am kaset yooyu yëpp kaset yi nag euh, suñu borom nu teel a gindi ci moom ndax euh, nun suñu way jur ki nga xam ne mooy suñu way jur mhm. baayam daf daan ànd ak Serigne Touba di bind ay kaamil kon li ñu tuddee doon ñëpp sëriñ Saam moo leen may ndam ndax léegi jamono toll na foo xam ne nit ñi li leen gën a yitteel wute na lool ak li nga xam ne moom la sëriñ Saam nekkoon ku yàlla nar a dimbali rek ci baaxu suñu borom mooy waral nga xam loolu nun nag sëñ Basiru min yaakaar yàlla dafa dogal xam-xam ñor ko goo xam ne ku gëm ko te muy sa wasi la war ngaa góorgóorlu te li mu doon def moom sëriñ Saam fardu kifaaya la bu ko jullit ñëpp defu doon te kenn def ko moom te ñu rafetlu ko rek mu daal di wàcc ñi des buñ demee ba kenn xamu leetu diine nag ñëpp am bàkkaar. waaw kaset yi ci yan fànn la màcc. kaset yi nag euh, maanaam mi ngi jëm ci lépp rek ndax lépp lu ñu laaj ci diine rek euh, am na kaset yoo xam ne da koo def am na taw tawhid mhm. nit ki naka lay wéetale yàlla. Mhm. muy téere bu mag boo xam ne Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu def na ko. def na ci ay téere ak fiq taw mhm. tawhid euh, bari na yoo xam ne sax téere yu raar la yoo xam ne ni bëreetut. yooyu yëpp sëriñ Saam def na ko kaset daal lépp loo xam ne ni man naa jëriñ nit ci dundu doomu aadama mi ngi ci loolu la thème bu ne rek def na ci ay kaset dafa tolloog sax ñi ko daan mën a laaj dëgg dëgg ñoo ko jegewut woon ba tax na kon waaye kon lu gën a bari dana feeñ waaye nag yàgg naa def ay kaset yu bari yoo xam ne euh, suñu borom dimbali nañu ba danoo jaayante woon ak Sëriñ Tuubaa fépp fu mu waxtaane ci biir réew mi rek ñu dem fa bu dem bitim réew mu andil na kaset yi waaw ah, ndax euh, cassette yooyu moom fii rek ci réew mi rek la am dem na ba bitim réew. dem na nag euh, ba bitim réew ndax am na cassette yoo xam ne mi ngi ko defee woon Italie euh, ci jamonoy 1994 def na Espagne am na bande yoo xam ne mu ngi doon doonoon UNESCO 1977 yooyu mi ngi ko defee woon France moom am jàngaleem daal eggoon na ci àdduna bépp sëñ Matulaam mi nga xam ne nii moom la daan àndal di doomi si Bamba. ñoom ñaar suñu boroom daf leen a jubale woon sëriñ Saam daal géeju xam-xam la woon boo xam ne képp ku fi mos a ñëw rek jariñu la ci xam-xam. waaw moom sax mos nañoo seereel bi. Mhm. suñu yitte bu say wax ay waxtaanam. Mhm. Euh, nañ mën nañ la jege si waaye ndax ci wàllu band cassette ndax ci wàllu vidéo euh, am na lu ngeen ci amoon. waaw cassette vidéo yi nag bu dee ci bitim réew mi moom yu gën a bari daañu ko am yeneen dëkk yi ci Sénégal nag da am dëkk yoo xam ne. ñàkk courant tax na buñ ca daan dem léeg-léeg dañuy jël appareil yi ñu arrêté rek ci rajo te duñ ko filmé waaye nag yu gën a bari moom teew na. waaw ñu baax sëñ Dame. léegi bande yi mu defee Espagne bari na. yi mu defee Italie bari na. Amérique moom 89 ba léegi bande bu mu dafa def am nañ ko. gàmm it 86 la tàmbali ba tubaarkàlla bande yu bare bari suñu borom dajale na ko. Euh, dimbali nu ci daal nun am nañ ko bu baax a baax a baax. droit de terre bi dafa waxoon ne mën nañu koo jéggal ndax moom. li ko ñoroon mooy xam-xam tas donte xamuñu ne moo ko wax sax nit ñi xam rek loolu am na yu ma leen ci mën a tegal tuuti moom it bu fekkee ne émission bi jeexagul. waaw euh, sëñ Saliou daf laa bëggoon a nuyu. waaw bala ñu. waaw salaamaaleykum. sëñ bi ñu ngi lay bu baax. ñu leen di siyaare. rafetlu woote. moom day di bu baax. waaw ñu ngi leen koy jaal de. waaw waaw ñu nit ñu ngi la koy jaal. waaw ndax yow. suñu sa jaal na suñu borom yokk leeram sa xarit la woon yow waaw te taas la ci euh, ne moom day wax dëgg yàlla ñëw na fi ay yoon yoon mhm. te ku néewoon ak jot la mhm. waaw béréb bi ñëw na fi ay yoon lii la daan wax sax ndeysaan mhm. euh, ci jamono yi nga xam ne daan nañ ko laaj band yi day wax ne am na fii ci fii ci man waaw waaw ndax maa ngi maa ngi fàttaliku foog naa foog naa bi muy mujjee woo Pikine waaw di ma wax bis bi mu mujjee ñëw foofu ñëw sa place waaw doon ma wax naan euh, doon ma wax ne man néew na mu gis nit ku xër waaw te àggul ci li ma xëre dal waaw ndeysaan waaw ñëpp xam nañ ne suñ sàmm moom uh-huh. daawul yëkkati tànkam waaw jëme ko fu daray àdduna nekk waaw moom day wax dëgg yàlla day sa place bi fi mu nekk ci marché ngelaw li muy ruqe ruqe uh-huh. mel na sa place boobu moo daan tax mu yëkkati tànkam ñëw fa waaw kon nga daal di gis ne uh-huh. liggéey bi muy liggéey ci lislaam bëgg gi mu bëgg mu tasaaroo ñor jëm la ñor loolu dong moo waraloon mu daan yëkkati ab tànkam waaw comme comme noonu ko Amadou Lamine doon waxee sax Amadou Lamine. Euh, moom kaset euh, yi. Hmm. def na thème yoo xam ne. Hmm. l'islam ak ndaw ñi. def na thème mu tawhid. Hmm. def na xam-xamu tasuf. kaset yi daal dafa dajale lépp loo xam ne ni rek nit mën na ko ki am na boo xam ne almuawana maanaam muy dimbalante. defoon na ko Thiès 1989. kaset yooyu am na njariñ lool maanaam lépp loo xam ne ni mu ngi jëm ci dundu doomu aadama mu mën koo jariñoo ci adduna wala ci àllaaxira loolu bàyyi saam waxtaan na ci. kon nag sëñ Dame. waaw waaw ñu ngi am mbégte lool defe naa ni euh, am na lu mu bëggoon a laaj sëñ Dame Sam. waaw. asalaamaaleykum. waaw waaw kon nag. Euh, waaw mu jege ah, waaw. kon mu ñëw jege si. waaw. waaw sëñ Dame Seye. waaw euh, man la Dame Samb. waaw. doomu El Hadj Babacar waaw xam naa la loolu mujjee gisee. waaw. ci nganuk sëñ saam gi bi mu ñëwee ci kër gi. ci kër gi waaw. Ah, man nag dama lay sant la gërëm. ndax damaa rafetlu sa liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy def ci sëñ saam. lii ngay def di vulgariser. ay kasetam nekk na lu baax. Ah. nekk na loo xam ne liggéey bu rafet la. li may wax rek mooy di leen gën a soññ. ci liggéey boobu. Uh-huh. ndax kat yéen am ngeenum sas. Uh-huh. na ngeen ci gën a góor góorlu uh-huh. ndax lii suñ saam bàyyi. Uh-huh. dafa nekk loo xam ne bibliothèque la. wallaahi bu ma soñoon tey jii. kaset uh-huh. yi yëpp ñu def ko ay pré enregistré. wallaahi gannaaw kaset yi jege na mille. Euh, na ngeen dajale yëpp. def ko ay pré enregistré. si waaw waaw ngeen kër ko rafetal. ba nga xam ne mbokk taalib yëpp dinañ ci mën a jot. wallaahi ndax kaset yi lu am jot la lu am solo la ci dundu doomu aadama. wallaahi waaw ñoo ngi salee sant bu baax. waaw di gën a rafetlu sa liggéey. di sant tamit bépp conférencier boo xam ne. Mhm. yaa ngi gëstu ci mhm. mbiru Cheikh Ahmadou Bamba. Mhm. ngeen gën ne lii ngeen fi nekkee. waaw ah, dund ko am njëriñ la. waaw ndax euh, moom kaset euh, bi ma leen doon bëgg a dégtal tuuti ni état yi la ko defee nga xam ne kon Baye Sam dundam gépp da koo joxoon l'islam. te xamul ci nan lay deewee ci wan melo. tray ban nekk ci ba kanamam war naa delloo ci xelam ci yu bari. te dund ba noppi dund gi li ci ëpp di perte lu jaram mooy yoon la yàlla na ko suñu borom fegal te nit àdduna ci li mu gàtt gàtt li soxla yi bari bari li bëgg-bëgg yi bari bari li dund nit di gàtt gàtt ci la lay fàggoo suñu ëllëg te ku fekkonte ne yàlla may na la ngay ñëw ëllëg na muy demee dootoo ñëw benn minute ci sa dund nga sànq ko. toll nag seytaane dafa bari doole bëgg-bëggi àdduna bari nit bari jaar-jaar ak fu muy dugg ak lu muy toppatoo ak lu muy ittewoo ba dañuy fàtte faw rek am njëriñ gi jamono am njëriñ suñ dund gi nga xam ne daanaka dara xaju ci te ñu ne wa inda dikri saalihiina tanzilu rahmatu fu ñuy waxtaane gaañu baax ñi yërmande yàlla day wàcc rawatina ku ñuy waxtaane yàlla ak yonent bi ak Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu moom mooy bu fi ñëwee ba ni fi jóge lu xet li nit ñi rek daf moom lu ko musal lu ko rawale lu ko am may li mu bëgg am na ko ba noppi waaye yërëm jaam ñi rek moo tax mu ne zimaamul wara asri la dallahi fi yadi ba suñu borom yëkkatee nosu jaam ñi teg ko ci loxoom doyloowul kàttan ki ko yàlla may nga xam ne yënuwul fenn mu toll daf daan waare di fàttali nit ñi seen di ko bind di ko wax di ko jëfe kon dégg loolu euh, li sëñ bi daan bëgg hmm. ci la ne moom ba wuy ji fi suñu borom hmm. te alxuraan wax ne nit yàlla bu buñ fi jógee noo leen gisul waaye ñoom jóge woon fi kon nag sëñ Saam waaw sëñ ngi lay wax ci moom ba gannaaw suba asakay mm-hmm. asakay li nga xam te moom du jeex mm-hmm. te moom mas na maa dégg ci ñu boppam mu wax ne bu xamoon sëñ Tuubaa fukk ak ñaar mm-hmm. ba mu dalee waxtaan ba léegi ci ñaari la ne kon nga xam ne loolu lu waar la te loolu dafa dajale woon mboolem nitu yàlla ku yàlla mas a may rek boo ko ci laajee bu la waxee sa xol seen ñu ngi am mbégte lool sëñ Dame waaw ñu wootee jël sa téléphone ak lii nga ñu dégtal di lépp daal di nekk loo xam ni rafetlu nañ ko lool. dénk sama bopp. Mm. ko dénk képp koo xam ne ab jullit nga. Mm. mooy ku jàng cim réew war a war réew ma. te bu ñëpp meloon ne sëñ Saam loolu moom mënatu la nekk ndax ñëpp mënuñoo mel waaye bu kenn ku ne góorgóorloo roy ca moom. lam ci bànnu xam ko daal bu boobaa dana tax maanaam lam doon bëgg lépp suñu borom gën ko sottal. jërëjëf jokko jokkoonte waan maanaam ñun ñëpp nga xam ne ni xamante ne nu mu fas yéene xamante. kenn ku ne kaset bi nga yor sa morom amu ko nga fexe ko yaatal ba mu loolu daal moo doon sama xalaat. jërëjëf jërëjëf. kon nag euh, sëñ Saliou Sow ñoo bokk déglu loolu. Mhm. Euh, ci euh, sa takk ndax léegi waxtu wi ñu jeexal. Mhm. nan nga yaakaar ne daal noonu la war a mën a lawale di nga xam ni sëñ Sam bàyyi na ko fi. sëñ Sam ni ko war a gën a lawale mooy ndax moom fi mu doon dunde fi mu doon dunde ak fi mu doon xëcc nit ñi jëme leen fa toll nañ jamono joo xam ne nit ñi ñi nga dégg ci waxtaanam léegi bi kii mujj a teg foofu la jamono toll doomu aadama yi ñi ci yàlla yitteel la kas néew bareetuñu ñu ci yàlla yitteel la ñuy néew néew néew ña cay sellal gën a tee néew ña cay sellal la ñuy néew néew ña ca ña ca sax gën a tee néew muy doomu aadama boo xam ne suñu borom daf koo jaral rek faw jaral ko ñàkk lu bari ci àdduna ngir kërug àllaaxiraam dafa defaru loolu moom la seytaane fexe ba wekk ko ci xelum nit kon nag ndax suñu xam dundam gi ak lii mu jëf li muy am am valeur ñi xam lan mooy valeur islamique ñoo xam valeuru sëriñ Sam li muy jëf ci kaw suuf li muy bari bari li muy yaatu yaatu am na ci bindeef yoo xam ne ñu ngi ci nelaw yu metti yoo xam ne yii ñu sax ne xam diine wala di ca yëngu ku ca nekk sax ci jamono ji daanaka dangaa tardé kon nag ñi nga xam ne ñoo daan déglu ay waxam di ca jëriñoo ndax suñu saa moom bu fekkee ne yaa ngi koy déglu bu yàggee ba mu jàpp sa xol da ngay jombale sa bopp yow defaru rek yem ci waaye da ngay jàpp sa bopp ne yow da ngaa war a defare waxam féeg yóbbuwu la ci yow nga jombale sa bopp ne da war a defaru yem ci waaye da ngaa war a defare la mu bëggoon def ci yow su boobaa so sottiwul gis nga jamono yii mujj ngir rek mën koo féetalee foofu jamono yi ma lay mujjee wax na la nga xam ne bu ñu mujjee yandu yàggul keroog daf maa wax ne ma yow de léegi ma oto bi bi ñuy ñëw jëm lañ doon waxtaan xam nga man comme dama ko weboon loolu mënuma koo laaj ci lan lañ doon waxtaan waaye bi yàlla dogalee keroog ba yitu ilaahi xaadalaahu ma lam yëkku nii keroog moom la def te man 15 minutes la ci waxtaan ba muy dem daal di wax ni leen bàyyee ne leen ak man ci guddi bi yàlla dogalee ma waxtaan waaw ma waaw ma àggale waxtaanu keroog ba muy àggale daf ne maa ngi leen di bàyyi Saliou Sow comme man waxoon na ma bi ñuy tàqale ko daf ne ma dana danaa la kalaame bala maa bàyyi am naa kersa toog ci tànt yu muy tudd moo tax damaa daw keroog teewuma ca tànt bi bi mbooloo mi ñëwee ñoo ma nettali waxtaan woon demee ci guddi ba ma waxtaanee ba noppi ci kenn ci koo xam ne kii bokk na ci juróom-benn yi sëñ Saam ndax kooku am na ko wax Dakar barke dem juróom-benn ñi sëñ Saam tudd ne rafet na njort ne moom xolam sedd na rafet na ne bu fi ko juróom-benn tudd na leen ne diw sàngam ak diw sàngam ba am ku mu ca tudd ku dëkk Louga ku ko kooko jàmbaar la waaye dafa ragal mbooloo juróom benn tudd na leen rafet na njort ne danañ mën a wéyal liggéey bi bi mu yoroon waaye loolu ak yaatoom ak baaxam ci la ko wax waaye ñun li ma wérte wóor muy junni doomu aadama yu topp ci ginnaawam di gëstu mënuñoo attan li mu doon def keroog jëmm jooja moo am lu ma leeral waxtaan woo ne la sëñ Sam doon waxtaan mbooloo ma eh, ci biir oto ba kon man li ma gis léegi mooy ñun ñi nga xam ne yàlla def na ñu sëggoon ci téere yi di gëstu waxtu woo demee ba amum lëj ci téere yi nga amul jaaxle ndax da nga jàng téere téere bi dana dem dem mu mu wax ci barab sàngam wax ci barab sàngam am beneen téere bu mu tontonteel nga dajale téere yooyu yëpp lu tax nga am lu leer dana am pas-pas bu la lënd boo jàkkaarloog suñu kaam boo ko laajee lim lay tont da ngay waaru ci yàlla doo xam tont bi fan lay balle ci biir yi loolu foog naa temps jeex na nee naa la nett rek benn xisa tëju ko ci gis nga daje bi nga xam ne moom lañ defoon euh, keroog yàlla dafa dogal bi ñuy jeexal jotaay bi am mbooloo mu ñëw jël si ko jëme ko ndar keroog bi muy dem dafa ne ma bàyyee naa la euh, ak mbooloo mi keroog ñetti cassette la foog naa benn cassette bi moom nga mas naa dégg nga teg ko fii mais troisième cassette ba laaje ca nekk man maa ko tontu gis nga keroog dafa am xissa bu doy waar boo xam ne bii moom laa yër ci benn téere bu ñu wax la taayiful minan bi muy ku ñuy wax abul xajaaj al maxaawi yi nga xam ne dafa amoon ñaari xaritu kuy jinnéem kuy jinne yooyu yóbbu ko ne ko kaay ñu promenade ci kaw asamaan bi ñu génnee ba dem ci kaw asamaan si ba génn couche atmosphérique bi ëmb oxygène bi léegi xam nga ne benn mën ngaa jàpp ne foofu lu ñuy noyyi amu fa léegi jinne nit ànd naa jinne dem ba ñuy bëtt ci kaw déelay asamaan si di romb biddiw yi léegi abul xajaaj almaxaawiri nee na jinne ji neewoon na ma takkal su bët bi ma takkee sama bët mu warloo ma lu mel ne ak gëléem bi ñu bëttee ci kaw asamaan si ba àgg bi mu ne ma tekkee bi ni ñu réyee ak ni ñuy leerale muy planète yi nee na damaa dal di tiit bi ma tiitee bi ma ne laa ilaha illallah taxit mel ni malaayika mi ngi ci suñu dal di jël benn sihaab sihaab boobu alxuraan di wax benn jum rek ma dax ko bi malaayika ma sànnee jum bi nee na ci la ma jinne ji sant xamatuma kaw laa nekk wala suuf nee na ma daal di daanu ci mel ni montagne léegi bi ma toog suñu saam ma ne ko benn léegi ku nekk xam ne nit moom bu bëttee kuusu atmosphérique bi amatul lu mu noy ma ne ko benn am naa lu ma jaaxal ci nan la nit mën a voyager foofu te jamono yooyu science développé le pays ba nit mën a jël yóbbaale oxygène boo xam ne daf koy boot di ko noy ñaareel ba encore foofa nan la fa nit mën a xabar ñi ko ba daanuwaat ci suuf te deewul bay laaj tuur dëkkam ba summi ay yéyam di ko jaay ba daw lu war a man ay at soog ak àgg ceeb dëkkam fekk ñu ñu miraat ko xam nga lan la daal di tontu avant muy dem ci téere ma loolu bul ko jàpp gént mais bul ko jàpp réalité ci diggante bi la Hmm. maanaam loolu bi nuy am ci nit ki nit ki nelawatul waaye nekkatul nit toj kuy waaye ko dox espèce su gént la waaye dal waaye du gént loolu la ma njëkk daal di tontu mu baasaratan soog a tàbbi ci téere yi misaal ma ko nag ci al isra wal mi'raj misaal ma ko ci euh, euh, jaamiu karamatil awliya noonu Cheikh Abdou Wahab Chaaraani daan wëre mboolem univers bi te du toog jóge jóge Égypte gi mu toog nga xam ne bala ngay waaru ci yàlla suñu tam ñi xam valeuram dëgg-dëgg mooy ñi jàng téere yi ba jàng ba bëgg a dee ay masala la lënt nga dem toog daal di xam ne moom day day day day day day synthétiser dafay synthétiser li nekk ci biir téere am na ñuy déglu waxtaan wi xam nañ ci dara téere bu ñuy wax sarma oqoo dil jumaan téere bayaan la téere boobu dana la misaal fan di la wax ne xam-xam am na xam-xam boo xam ne dafa ñor ba xëm am xam-xam boo xam ne bii ñorul ba bi ci xëm am xam-xam moom dafa ñor rek yem ci gis nga torop bu ma njëkkee déglu suñu saam muy leeral moom dafa lay wax borom xam-xam yi wax ba pare yow nga jàng da ngay tënk ci li téere bi wax mais dafa lay wax pourquoi hmm. pourquoi borom xam-xam bi wax lii moom foofu lay waxe foofu la mujj di waxe borom borom xam-xam yi wax ba jeexal lu tax ñu wax lii fa lay mujj di wax kon nga xam ni doon nay wax léeg-léeg ci ñu bare bare da ngay ci commencement bi ginnaaw lañ mën a comprendre suñu saam mais bu njëkk da koo dégg nit ñi nag ñoo a mën a jëriñu ci waxam foog naa euh, sëñ bi ci ab tënk daal benn bëy rek naa ko tëj sama wax waaw waaw waaw bala ngaa tëj laaj foofu euh, lan la gën a mën a firndeel ci liggéey bi nga xam ne sëñ saam liggéey na ko Cheikh Ahmad liggéey bi nga xam ne moom lañu ci gën a mën a firndeel man jiital jiitaluma ci ndax ñun ay wolof lañu nekk senegal doon gëstu ci sëñ Tuubaa ñii seeni bàyyi toppoon na sëñ Tuubaa ñii seeni maam topp ko ñii amoon nañ ay recherche yu ñu defoon ba xam dara ci sëñ Tuubaa waral ñu bëgg ko kon sëñ Saam bi mu ñëwee wet bi nga xam ne moom mën ngaa wax ne daf fekkoon mu nekk buntu bu tëju mu tijj ko mooy sëñ tubaa ak tasawuf sufisme lan la ci lislaam fu fi fu fi ñëwee ci l'islam lu muy jëriñ su fi manqué nan lay manqué li njullitu doomu aadama bi parce que tasawuf ku ko amul li wétti wër lii man maa ngi ko war ci rajo te ku ñëw danaa la wax fan laa ko set mu leer nañ tasawuf ki ko amul mushrik la ki amul tasawuf ci l'islam dafay bokkaale yàlla kooku ku ñëw te taa bi du ko may mais ku ñëw ñu toog danaa la wan fan laa teg sama wax jooju tasawuf mooy dindi sirk ci xolub nit ki mooy dindi sirk ci jaamu yàlla doomu aadama bi ndax lan mooy tasawuf mooy booy looy di ci teewlu yàlla te tasawuf kon soo ko amul da nga jëf lu dul yàlla da nga wax lu dul yàlla da nga jëf ngir intérêt àdduna jël l'islam nga xam ne dañ ko waroon wute yàlla nga dem wute ko àdduna te loolu ñu jàngkat yi ñu ngi koy def lu bare bari lu bare bari alal mi ngi jógee extiré rawatina jógee Arabie Saoudite dugg fii ci Sénégal borom xam-xam bi jàng ba mën a liir nam ko fa jëlee bi ci ñuy wéy dina am certe leeral ko kon tasawuf mooy fóot xolub nit ki ba lu muy def ngir yàlla mooy tax jaay diine mukk ngir ngir ko àdduna kon jit lu ma man ci liggéeyu Serigne li mu liggéey ci wàllu Cheikh Ahmadou Bamba muy taalib yi Sëriñ Tuubaa defoon nga xam ne ab tubaab bu jàng français kisi mënu koo lire ab anglais mënu koo xam Sëriñ Saam toxale wax jooju ci arab bi mu nekkoon yóbbu ko ci beneen langue boo xam ne bii du arab loolu ci jamono yi Sëriñ Abdu Lahat ci la liggéey boobu tàmbali wala na suñ borom def liggéey boobu ñëwee laat ko waaye xam nga ni Sëriñ Abdu Lahat bi bàyyi ko ba tey liggéey boobu dafa mel na lu taxaw dégg nga jawharu nafiis mawaahibul quddus tasawudu subaan masaaliku niiraan masaalikul jinaan téere yi yëpp suñu saam traduire na leen def leen en français téere yu ci bare bari suñu laat daf ko daan may ay italien di ko may ay français léegi nag yëg naa sax beneen kuréel ci jullit yi ñu ñu fii ci Kaolack gi sax fi lañ dëkk muy daayira boobu ñoom euh, euh, ñoom Xuddoos Mbay jiite ak ñoom euh, Amdi Diouf mi jiite jàmbaar lañu lool ndax téere sëriñ soin bi ñoom traduire nañu ko en français jamono yële maa wax na ne ma ñu koy traduire en anglais te xam nga ne anglais léegi langue la bu domine ci ci kaw suuf. maanaam daal ngi wéyal liggéey bi. waaw ñu ngi wéyal liggéey bi loolu nag man maa ngi encouragé mboolem ñi nga xam ne dañoo jàng tubaab wala ñu jàng anglais liggéey boobu Serigne Sam doon def ñu lëkkalikoo ngir wéyal ko ñi nga xam ne ci wàllu olof rek la xam tamit fànn googu nañ ko fexee dundal ndax ñun ñëpp leer nañu nañu ne li ñuy tuddee wahabiya la wahabis ak yeneen xeeti jamaa at yu dul jeex yu fi nekk jóg nañ ngir ñu gemb leen ci Arabie Saoudite léegi ñu wër monde islamique bi ngir écraser tasawuf ak attaqué leen taalif ay téere ba di leen yéefarloo kon fànn gi suñ tax taxawoon war naa am lu war a mat mbooloo mu dul jeex gu takk seen liggéey ngir jàkkaarloo ak tasawuf boobu gaa yi bëgg a daaneel ñu yëkkati woon ngir mu gën a taal bi gën a yëkkati ko ci kaw suuf kon loolu laa amul lu ma tontu ci laaj boobu. jërëjëf am nañ yaakaar loolu dina yokk ndax lépp loo xam ne te liggéey nañ ko ba yemoon fi euh, tubaarkala sëñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbacké yëkkatiwaat na ko Euh, teg ko feneen foo xam ne moo ko gën a kawe te am nañu yaakaar ne liggéey boobu dugg na ci biir te dana gën a sore dañoo bëggoon a jox kàddu gi nag moom it sëñ Amet euh, Falloum moom it mu am lu mu seere ci diggante liggéey boobu nga xam ni moom la sëñ Sam di def euh, ci li fii Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul bàyyi. Ah, liggéey bi de moom sëñ bi liggéey bu yaatu la boo xam ne bii ñu baree bari jariñu nañ ko ci wàllu liggéeyam bi ndax man mii nga xam ne xaritu Saliou laa mu invité na fii man na maa wax ne daanaka dugaluñ ma daara ma jàng alxuraan waaw nasaraan rek laa jàng te nasaraan bi jaar naa ci ba léegi fexe na maa lijjanti ba mën a jàng alxuraan wàcce kaamir bokk ci durus yi jàng xasida euh, def ay recherche ba lu bare bare bare ci wàllu sama diine ak lu bari ma daan def conférence sax daanaa ko faral xëy na léegi jot gi ak wéra moo tax sax yooyu yëpp duggatuma ci kon loolu lépp ci liggéey sëñ Sam la bokk waaw ndax bu njëkk daanaka rek boo jàngee tubaab da ngay xaw a am complexe boo xam ne bi sax am na yoo xam ne yi doo ci waaye niteel bu ñu teel ci ni ñu ko waxee woon ci njëlbeen ci lañ góorgóorloo ba dugg ci wàllu yooyu waaye nag xam-xamam bi nga xam ne bi moom la ñuy wax ci wàllu njàng mi li muy rëy rëy rëy rëy mu ngeen bàyyi xel ne itam wàllu baatil muy wàllu leer ci wàllu njàng da ci am lu rëy ndax man doomam doomi boppam wax na ma ne mas damaa am téere xam ne bii suñ ko bëgg na ko sama bàyyi day téere yaakaar naa ne li ngay bëgg bëgg téere li koy nee na fekk mu jóge ci wala bi waaye daa jël téere bi teg ci dënn bi daal di ne ko waaye musuma ko am de xam ne laaj ma moo la ci neex waaye boo bëgg laaj laajal loo ci laaj danaa la ko toog kon nga xam ne loola leneen la gis nañ ne Abu Hanifa soo demee ci téere yi wax nañ ne moom mës na tëdd ci réew bi yonente sallallahu te booba du mat mais bi ma tëddee rek ma gëmmantu gént yonente bi sallallahu alayhi daal di génn mburu ci xabru bi bi ma lekkee su ma saana jàng ci loram ndoo gi daaraam yi suñ werantee ci ay masala bu tëddee bu ñu sëriñ wax nangam la kon nga xam ne wër na téere yi ba mu daj dajal leen waaye am na leneen loo xam ne itam i taqoo laaxawu yuallikumullah ragal leen yàlla yàlla jàngal leen kon ak taqwaay itam xëy na beneen yoon bu ñu ko dellusee xam-xam foofu rek laayam suñu saam beneen kon nag euh, sëñ daam nan nga yaakaar ne daal noonu la sëñ saam liggéeyee tas li nga xam ne moom rek Cheikh Abdou Cheikh Abdou Bamba Xaadimu Rasuul bàyyi mu jëm ci taalibe yi sëriñ saam nekk na koo xam ne liggéeyam liggéey bu rafet la liggéeyam bu am solo la ci dundu doomu aadama yàgg naa dem bitim réew ci 1980 moo njëkk a def conférence Cheikh Ahmadou Bamba mook Cheikh Abdoulaye Dieye ci UNESCO bu loolu weesoo yàgg naa ànd ak Sëriñ Mourtala Mbacke ibn Khadim di dem Amérique di dem Europe fu nekk mu fa wër di jottali liggéey Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon liggéeyam dafa nekk loo xam ne lu am njëriñ la ci dundu doomu aadama ah yàgg naa toog ci bii muy gën gënee nekk ndaw mokkal téere Sëriñ Tuubaa yépp téere yu bëree bëree bëri bu musaana def conférence bu amee werante dina tëdd bu guddi gént Seex Ahmadu Bamba ko ne ko li nga wax muy dëgg ah, li nga xam ne moom laay gën a soññ nit ñi mooy eh, ñoo ngi nekk ci jamono joo xam ne tubaab yi nga xam ne ñoom lu ñuy roy du ñor ñoro ñoro ñoro ñoro ba xëm ñun nag ñoraguñu daal di xëm nekk nañ ci jamono bu nëx jamono boo xam ne jamono bu doy waar la ndax doomu aadama ñaari biir la am biir bu njëkk bi mooy li ko yàlla wërsëgalee mu di ko def ci boppam beneen biir bi ci def mooy alaaxira foofu loo fa deful doo ko fekk te lépp loo fa am bu doy kon nag foofu rek laa mënoon a yem gannaaw temps bi dafa xat jërë ngeen jëf jërëjëf ah, sëñ ah, na a tàggoo suñ yi waaw suma kaddu yu mujj mooy rek suñ am na dafa laal fu am solo mooy suñ sam gis nga amut la mi suñu sàmm dafa demoon ba génn li ñuy wax li ñuy wax monde de dimension suñu sàmm dafa demoon ba génn ko di dund ci loo xam ne moom xam na ne la mujj di dund xaraam na nga wax faak nit ñi ndax xaatiboon naa sa ala xadri uquli na ngeen wax ak nit ñi fa tolloog seen seen xel gis nga ba am na waxtaanoon bi ñu ko defee yàggul ci gàmmu gii passé mu ngi nett li mu ne dafa nekkoon njaareem dugg ci biir kër gi génn ci bayaal bi bi ci bi ci ginnaaw kër gi mu terrain bu yaatu boobu mu gis jumaa ju fi sampe mbooloo mu bari di ci dugg sol yére yu weex tàll nee na nelawuma damaa waaxu li génn ci kër gi jàkkaarloog jumaa ji sampe si mbooloo mi sol lu weex tàll di dugg ci biir jumaa ji nee na te man yëguma kañ la fi jàkka sampe ma duggaat ci biir kër gi woo benn xale bu jigéen ne ko kaay xool nee na ñu ànd maa ngi moom jàkkaar ba fi taxawoon jàkkaarloo ak jàkk ji gisuma gisu gisuma dara nee na man wóor na ma man gisoon naa jàkk ji te kii mënu maa fexe ba woon ko nee na gis gis yàlla tamit ak xam suñu borom ndax loolu temps bi xajul bari yoon danañ tase ndax yàlla danañ ko gis ñuy wax ne yàlla duñ ko gis ñoom xam nañ ñu gisuñu ko ñuy wax ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam duñ ko gis ñoom xam nañ ñu gisuñ gisuñu ko kon xat faja adniya wafaatu cheyqi cheyqi alxaqiqati azal wasqi ahin ala faqdi habibi qalbi muallimin diin alhuda murabbi musallikin mu ahli alhaqi dalila kulli salikin sumaahu sambay ibnu ahmad al kabir adda risalatahu bil hubbi jadir yaa rabbi attiran dariha sambay wa kulla man qad farito min ahli mbay asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf sëñ Saliou Sow jërëjëf it euh, sëñ Amath Fall Loum ak euh, sëñ Dame Samb di gërëm it maam Cheikh Samb moom it teewoon na fi euh, sëñ Dame Diagne nekk ci Passy moom it di ku ñu ràññee ci wàllu diine woote na fi ci 941 22 65 di gërëm sëñ Dame Sey ca Ndakaaru ak sëñ Bouchra Samb ni nga xam ne noonu la ci taxawee mbokk yi nag tey émission spéciale lañ doon def seere ci euh, sëriñ Sambay ci liggéey bi nga xam ne liggéey na ko lawal diine lislaam mu tas ci àddina bi yëpp ak it liggéey boo xam ne def na ko euh, ci li nga xam ne moom la si Cheikh Ahmadou ma Khadimu Rasul bàyyi loolu nag waxtaanu tey wi xeju ci ndax tey waxtaanu seere la woon euh, ci bés nga xam ni moom la ñuy waajal dimanche ak jàmm ci ñaan gi ñu ko fas yéene amal ci Louga te it di fas yéene faa teew def ay seere ak ay waxtaan kon nag di sant ñëpp ñi nga xam ñëwoon nañ fi di sant euh, ci wàllu xarala Ibrahima Diallo tey ak Daouda Diouf ñi nga xam ne ak Mariama Ndong ñi nga xam ne ñoo fi doon ci wàllu xarala euh, di sant it teewaayu ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñoom yàgg na mbay euh, ci wàllu émetteurs yi El yu Samb ak Idrissa Sey bi kon duñ def lu dul dellu si ci ndongo Samb ak ci wala ci Serigne Samb tàggoo suñu